suratul ahzab saaru kurayya madaniyatun ko madina la salaasun ñett la wa sab'un ak juróom ñaar fukk ayaatan ci kaw de suratul nga wàcc ci xarab la sab de ñëw bismillahir rahmanir rahim sama jitu du bu rahman ka daaji xel mi daa mu jaatu yaa rahim ka daaji xel mi daa jaala xara yaa yoo nabi yow yonent yàlla muhammad sax saxal ci ragal yàlla de yonent bi saxal ci ragal yàlla la am ndigal loo xam ne booba waa dee gutoon ak ndigal loo xam ne saxal ci li nga nekk la waaw la tekki def li ci yonent bi ragalal yàlla maanaam moom ragal na yàlla ba noppi dañ ko ne na sax ci ragal yàlla rek ak ndigal loo xam ne bëgg nga dolli la ni ki yow muy lekk ànd ak sa sa gan naa ko lekkal de ma ngay lekk da ngaa bëgg rek mu dolli waaw ndigal am na yàtti maanaa yonent bi duñ ko wax ragalal yàlla ndigal li ci digg bi la de mooy saxal ci ragal yàlla ne moom ragal na yàlla ba noppi wala si fin bul toppal kay fi na way weddi ña wal munaafiqin ak naafeq yi rek bul déglu yéefar ak naafeq ci lépp luy wutal sa sariatu rek dina laa naka yàlla kaanama su moo daj ali man di aji xam lépp lu dana mu nekk jëkk nekkam ak ci man di aji xarañ ci jëf defam ne yàlla xam na lu nekk kaana yi xaarul israay ak laasab ak fathi waaw mas lam yatal lay firi rek wa tabbi toppal maa yooyu la def na wayu fay nekk jëm ci yow ma tabbi ka tuddoo borom sa dina laa naka yàlla kaana mosuma dañu xabiran di xam maa taamaloon jëf da ngeen jëf ko de wa a darul alalaay ci a ci sa mbir wa kafaa doy na billaay a yàlla wakkilan ci kuñ joyri gi jëm ci moom maa jaxala laa li rajulin min qalbayni fi jawfihi kooku lu ko wasal wàcc na ci Jamil ibnu Mamar al-Fihri waaju xelu la woon ci waa ma ci ñooñ Makka daa wax ne man maa ngi ñaari xol yoo xam ne xol bu ci moo moo dàq xelu Muhammad gara xare Badar nag ñu dàq ko muy soli dàllam jël la jël la daalu ndeyjoor wa sol ci tànkam ndeyjoor daalu càmmoñ wa mu sol ko ci loxoom càmmoñ yi de di daw baax bi ci peñ ca Makka ñu ne ko yow lu mu ne bu ngeen gisoon xew di nekk ni xare Badar na na leen la ragloo ñu ne ko yow sa dàll yi nag bii ngi loxo lu waral loolu mu xool ne wallaay maa ngi sama xam ne ci sama loxo laa ko sol defoon naa ne ñaari dàll yëpp ak ñaari tànk yi ñu ko ban kay ñaari xol yi nga doon wax yow amuloo ko gouvernement ga laaw defut yàlla li rajulin ñeel waaye min qalbayni ñaari xol fi jaw fi ci dëndam de amul kenn koo xam ne yàlla sakkal na ko ñaari xol waaw ci dëndam de jamit ibn mamar téere waxul dëgg de fi ak day ne fi jaw fi wax de ne defalut kenn ñaari xol ci dëndam waaye mën naa am ñaari bañ ne ca dënd ba de wa ma ja'ala azwaajakum kooku lu ko wasal wàcc na ba nga xamee ne ñu ñëwal beneen islam parce que ci jaay leetu doon ku bëgg a sa jabar rek da koy wax ne yaa ngi mel ni man sama gannaaw ndey mu daldi fase njël beneen islam it noonu lañ daa fase am ñu tiyaar seeni jabar nag laaj yonent bi lu jabar buur ne ma jaala jafumu aswaajakum ay jabar seen laay ñaaña tasaaruna da ngeen tiyaar leen da ngeen tiyaar minum na ci ñoom ummaatikum ñu di ndey seen de soo tiyaaree sa jabar ne ko yaa ngi mel ni man sama gannaaw ndey du tax mu mer ko de du tax mu nekk sa lay de gannaaw ga indi na leen xateeb xateeba la ci war mooy kaafara laqad ke ñëw jasaaru mu jaadala insha allah wama jaala adiyaakum abnaakum kooku lu ko wasal wàcc na ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yaayam de baaloon na ko jaam bu ñuy wax Zayd ibn Harisata ak Ummu Ayman de mu doon leen xanaa Abdullah ak Aminata yëpp amuñu doon lu may yonent bi jaam yi ñu bàyyi nag yonent bi ñu ne ko ñii say jaam la yàlla moom mu ne bana leen yàlla moom du jaamal kenn de Sayyid ibn Harisata nag ak Ummu Aymana ñoom taxaw moom rek di ko liggéeyal gannaaw bu mu leen bàyyee yàlla waaye ay mbayalaam lañ te yàlla def bokk Sayyid ibn Harisata ñëw jël ci ko ne ko dañ dégg ne yaa ngi fii nekk jaam te yow buur nga ci réew ma nga dëkk réew ma nga cosaanoo war nga koo moom kon nag lañ jël ci kaay ñibbi ca suñ réew mu ne leen nekk jaam ànd ak yonent bi ma gënal ma nekk war ànd ak yéen man demuma ñu wax yonent bi yonent ne leen su leen tànnee yóbbu ko ma tànnee itam nag man ku ma tànn tànn naa mu man tane naa yàlla ak yonentam aw ma soxla sama mbokk yi yonent nag ko ne def naa la ngay sama mu may ko Zeynabu bintu Jaxsin doomi ba mu fekkee Zeynabu mun na nekk moom mu fese ko ba mu ko fesee li xal see ñëw ci insha Allah yàlla jox ndigal yonent ne na ko denc yonent denc Zeynabu naa fekk naa Muhammad denc na jabari doomam buur ne wa maa jaala defumu adhayaakum ay xool seen am naa kum ñu di doom seen i doom joo xam ne danga koo xoo naa la lu tax mu nekk sa doom de de de ngay xarama denc jabaram de saalikum loolu seen xawlukum ay wax seen la di afaayikum ci génn seen yéen naa fexe yahudi walaaw yàlla yaqulu dana mu wax alaqa dëgg oo oh, moom yaa di dana mu jublee sabila yoonu jëm ci njub de udoohum xooleen leen li baay seen léegi nag seet bu ma dégg ci kan na ko seet ibnu Muhammad yàlla na ko wax xoo leen ko ci turu baayam rek seet na man Sayd ibnu Haarisa laa tudd wa moom ak satu moo gën a maanu hen waaye fa yàlla de fay lam taala moo dem xamu leen a baawum ay baay seen wa ixwaanukum ay bokk seen lañ ci diini ci diine wa mawaalikum sa di mbay yàlla seen wala sa aleykum dee war leen junaanun bakkat fi ma axtaatum jala ngeen mooy bii ci moom walakin dafi nak ma taamadat la tay na ko xuloobukum ay xol seen gannaaw tere gi loolu mooy waral bakkat de wa kaana laaw mos a dañ yàlla aji bay ñeel ay xajam rahiman di aji yéram leen def naa ko def nag ne man ibnu Haarisa la yàlla teral na ko nag moom seet da Haarisa ta baayam moom it ñëw moo jur Usaamata Usaamata jur Muhammad ibnu Usaamata ñaan ci nit ñu jurante ku nekk di saaba si yéenam ci ñaari ñeeg rek la Muhammad ibnu Usaamata ibnu Sayd ibnu Haarisa ba ñëpp saaba yonent lañ ak ci ñi Seydina Abubakar Siddiq rek Muhammad ibnu Abdurrahman ibnu Abubakar ibnu Usman di Abi Quhaafata Abu Abubakar saaba la baayam saaba la doomam saaba la sëtam saaba la ñaar nekk yooyu ñoo ibnu Haarisa nag ko lool xol na ko ay xol yu bari ca kanam ca kanam Abubakar ak Umar daana na ca Seydina Umar na ca ñu ne seetal seen gannaaw ga daana takk xare Seydina Abubakar ne ca Seydina Umar ne ca mu ne Usaama tay seen ji indi naa lii doy na waar ni xale bu ñuul bi de xale bi nga xam ne doomu mbay la rek la yonent di ko def di ci xare ji te sëriñ si ne ci yonent xeej mu mbar te su ngeen diinate ak falu teem diinatoon ngeen falu teem baayam waaye maa ngi waat ci ci ma yónni ñu xewoon ak fal te doomi ku xeyoo ak fal la di doomi ku xeyoo ak fal te loolu yonent mujjee nga xappi de am xarebam takkoon mu jal balxaaw moom la defoon muy buur ba nit ñi kaw yonent génn àddina di na waaw gën wéyal la yonent la defoon li taxoon yonent fal ko nag ñu daal di ko gis Abubakar moom mooy xalifa yonent mënatu dem xare Omar ak Usmaan ñooy ñooy ñi muy diisoo ñooy membari nguuram nga xam ne loolu taxoon yonent fal Usaamata de annabi yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo gën a ay bin moom yi ne ci way gëm ñi min am si seen ci bopp seen yonent bi nit ku nekk moo gën a ay ci moom boppam ndax moom mi leen di woo jëm ci seen texe te bakkan yi moom mën naa am woo leen jëm ci lu texe de moo tax yonent dafa daa wax ne man maa gën a ci dund mu nekk boppam bu dee soo bañee xalal na ko fay doona séddoo soo bañee battaangulu man maa ko war a waa suwaajo ay jabaram ummaatuum ay day seen lañ jabar yonent bi lay lañ ci xeet yi moo tax ñu xaraama deñ waxut ne yonent mooy bàyyi xeet yi dana ko lax sax léegi maa kaana Muhammadun abaa ahadin min rijalikum du bàyyi kenn tey lañ lii su ma si gënoon su fekkoon dañoo def yéen a ngi muy bàyyi xel yi kon mu denc defal ci xel yi dana xaraam mu denc jigéen ñi ñu doomam fase dana xaraam ci moom waaye moom du bàyyi kenn ay jabaram nag suñuy ndey lañu moo tax ñu xaraam a denc moo tax yéen a ngi koy jabaram kenn du ko denc gannaawam loolu lor xam waroon di jege ñaare baabu ñenn seen awlaa ñoo gën a xëy di baabu si ñenn si kitaab bi laay gisee yàlla bi rek ñu jëkk da nga daa ñoom ñu rek mu nekk sa dono ñu ngeen bokk dara loolu yàlla xooli na ko yi jege ñaare ñoo gën a xëy ci ci dono de ñeel moom it nag ci way gëm na wal muhaajiriin ak way gàddaa ji de illaa lu fi nekk an tafaroo bu ngeen defat illaa awliyaa'ikum jëm ci géñoo seen maaroo kan lu ci yoon de léegi nag soo géñoom nit ko su soo dee dootu la gànn waaye nag sañ nga dénkaane ci sa sulu may ko def kaana nekk na saalika googu le falli donnante ci géñoo mastoran di luñ bind fi kitaabu ji lawin ma foose ba kul jàngataan isaa xas naa banu jàppee mee na bii ne ci yonent yi misaa xawum ko lëre ba yàlla jàppee ko lëre ak yonent yi ba mu leen génnee ci ndigal Adama wa min ka ak ci yow yonent la jëkk a tudd wa min noohin ak ci noohin Ibrahima ak Ibrahima wa Musa Musa wa Isa ak Isa ibn Maryam ak ibn Maryam ulul azmi mina rusuli ñu ngoog juróom ñooñu ñooy sang yonent yi ñoo gën ci yi yonent ji moo tax yonent ji mujj waaye moom lañ njëkk a tudd waa xas naa tan jàpp minum ci ñoom mi saasan ko rek xaliitan gu daaji dëgër de yàlla fasante naa gu mat ne leen ku ci jot jamono yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam nanga waññee ko topp ci kawam la yaa sala ngir na laaj yàlla saadiqiina way dëggal ñaan si xiin ci dëggal seen waa ba xadanamu si kafina ñaan way wedd ñaan xalam alimamu daaji ni des yaa ayyuha alladina amanu uskuru ni'matallahi alaykum iz ja'akum junuudun fa arsalna alayhim rihan wa junuudan lam tarawha kooku lu ko wasal wàcc na ci xareb la saab de mooy xareb xanda mooy tat-tat bi gën a tat di lu dal yonent ak sahabaam yi mbooleem li dal yonent ak sahabaam yi xareb laxsaaba ji gën a métti de mooy ba nga xamee ne yonent gannaaw xareb uut yahood yi nekkoon ak moom ci Madina banu Qurayza ak banu Nadir war nañ xayim naa tas ci leen dem Makka jaayante Abu Sufyaan ci ànd ak moom xare yonent bi te Abu Sufyaan ci ànd ak moom xare yonent bi Abu Sufyaan dem Xatafaana dem Hawazin dem Habash ba dajale xare boo xam ne fukki junne lañ yonent yegul dara ñu ñëw ba wër Medina amul gann wàll ci Medina lu mooy noon yaa nga faak seeni gannaay yonent sallallahu alayhi wasallam te bani Quraysh ak bani Nadir ñi ñekk ci dëkk bi fasante woon ak ñoom kóllëre ne yonent du xare ak ñoom ñoom it duñu xare ak yonent firi nañ kóllëre xam na ñoom noonu loolu ci gënoon a métti nga xam ne su suñ génnee dëkk dem di xare ñu ci bit yi itam njaboot buñu bàyyi di dëkk bi amuñu kóllëre ndax waaw noonu yi wut nañ mujj di ay xareaale te ba bawuñ leen ci tata bawuñ leen ci dara te nga ñu naa na buyootu naa xawratul ci néegi tuuti rek lañ bàyyi seen njaboot noonu baa ngi nekk ak yonent génn sallallahu alayhi wa sallam moom itam xajale sahabaam ñu ñaan ci junne bu génn jëm ci fukki junne yooyu nga xam ne gànnaayu nañ ba jekku baax ci Madina de mu ne Salman lii loo ci xam yow mi mag Salman ne ko man de su ma gisaa xare bu mel nii dañuy ngasu de dañuy gas li wër dëkk bi yëpp te xam ne li yàgg yàgg noonu du mën a ñëw dugg bi yonent daal di ne nañ def loolu daal di rëdd xandax moo tax ñu tudde ko xare xandax ci góor ñi ne ñu natal leen ñeent fukki xasab daañu ko gas ba mu xóot fukki ba mu xóot fukki xasab yaay fukki xasab ñii wàll muhaajiri nañu saf leen ko ñii wàll lansaar ñii wàll alu bayti ah Salman mi nga xam ne moo génnee pexe mi nag xam nga ku nekk ka neew na bëgg mu bokk ci saw sot muhaajiri na Salman ñun la war a bokk ndax doxaleem la fi te ñun ñoo fi doxaleem lansaar ne déedéet Salman kay ci ñun la bokk ndax ci Madina la jébbaloo ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent ne Salman minna alal bayt Salman bokk ci muhajirina bokk ci Ansaar far bokk na ci alal na bi sallallahu wa sallam ma ngay tax ak fasantikoo ci melo ah Salman mu ñuul mi waxuma ci arab la bokk waaye ci ñoom ñeegam yonent la bokk sallallahu alayhi wa sallam ñu gas ñu gas ngas ma nag eh, te jox doj woo xam ne war ko mënu ca jeexital Salman dina wax ko yonentu te yonentu boobu war na ñetti fan mu ngoon jotee doo am lu mu doge mu jokkale li ci def ñaan teewul mi ngi takk ay xeer ci jiitam mu dal di jàpp ba ci njàppit ma ca doj woo dal di wàcc ci kan ma dal di fam ngor kala moom yonentu sallallahu alayhi wasallam nga xap mu ne xuy yi ba mel ni lamp nga taal ci biir mu ne Allahu akbar ña xap mu ne kuy mel ni lamp nga saar xap yoonu ñetteel te yoo mel ni gannaaw fekk lépp dal di Salman dugg ne ko gis nañ kéem daal mu ne lan ñu ne ko boo goree rek dafay mel ni lamp lañ taal mu ne ndax gis leen ni Salman gis mu ne yàlla xam na ne sama goree yoon wu ma ne sama xeet nañ ko yoonu ñaareel jaroon naa ak Paris ak Rome waaw sama xeet danañ danañ ko moom de gannaaw wagal nañ ma wax dina yëpp te sama xeet dinañ jox képp koo xam ne wan nañ ma ko naafiqiina ak aspareeg lay am ku ragal tey noonu day gasu mënatuñoo dem sa àll ba munaada na moom Faris ak Rome ñu leen solo ay nar wala jëla yàlla wàccee xuli laamu maalikal mulki dootul mën man waaw yàlla mën naa jox nguur ak Faris ak Rome bu ko te mooy yonent Yàlla Muhammad ak saabaam xare boobu nag am na yonent am na ñaar fukki fan ak lu topp noonu yi mënu ñoo jàll si yonent saabaam yi itam jàll ñu fekk leen ca naa yi rek ca xeex gannaaw ko yàlla tax xare ba rek amul naa fi wut te boobu mooy jàmbaar yee fari nga xam ne moom rek ñëw rek fasam mu mu mbamax ko ci kàmb ga rek yàlla ñëw fekk ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ba mu ñëwee ne yonent bi yéen ñaar ci ñun ku dee ci yéen dem ñun ku dee ñun dem safara xanaa yéen kenn bëgg ci dem aljanna léegi waaye ku ci bëgg a dem aljanna ma yóbbu ko aljanna léegi altrasa ci sama kam ñaar dañ ne bëri ñoo ne yonent man da boobu fukki at ak ñaar la yonent bi ne ko foofu nga am ruñ ma bu wut la de Sidina Ali toog mu dellu waxaat wax ne Sidina Ali buur mu ne ko am roo de mu ne dilee am roo sax yonent sallallahu alayhi wasallam daal di ko nangu mu jam di leewoo jël am roo de gannaaw bu yonent fa fekk laayam nga fekk ko ab jaasee mu doon ci xaar jox ko ko góor góor dënnam ne ko demal yow sama borom Rakare Badru nga man Abu Ubayda ibn Harith ibn Abdul Muttalib nga Rakare Uhud man Hamza ibn Abdul Muttalib tey nag desewuma kenn lu may Ali ibn Abdul Muttalib de rabbi la tudani fardan wa anta khairul warithina ne ko demal Ali daal di dem léew nga Amr ibn Abd Wudd comme ko dawee ko kana mu ne Ali ibn Abdul Muttalib ah mu ne ko dellul yow duma la rey sa baay sama xarit la woon rus naa moo dem alaxira sa baay naa ma yaa rey doom Aliyu mu ne ko wante man danaa la rey soo bañee rey man danaa la rey man nag laa ilaha illallah muhammad rasulullah wala nangoo fay galag rek mooy tere ma rey la mu daal di mer nag daal di walbati ko jaateem di mel ni ak jullit daal di ko xaj ci jëm ci Sidina Seydina Aliyu kër jaasi ja daal di xaj ci moom dóor ko jaaseem de waaw ci digg bopp xar ko ñaar daal di kabar de te booba xaw yi xeexe sore na fa yonent bi ne ñetti kilomètre ba nga xamee ne kabar na rek yonent ne wallahi qatalahu Aliyu rey na ko la fataha ila aliyin wala sayfa ila zalzaqar te la waxee ne kenn du waxambaane lu mooy Aliyu waaye jaasi yi amul lu mooy sama jaasi ji zalzaqar de yàlla daal di hebal benn sedd boo xam ne yàlla busu hebal hebal ngelaw loo xam ngelaw la ñëw sax seen baar yëpp da seen bagage yëpp sedd ba di leen bëgg naa ko def yonent sallallahu alayhi wa sallam ñaana ti ñëw dem xamal ma solo si gaaña te bu fa sos menn mbit saa ko ne ko man mu yamaani dox ñaari jéego ne ko kenn mën da dem ci biir sàtt. waaw yonent ne yàlla fegalal Usaamata Usaamata sedd bi mu ne mu mel ni yonent pour ne lañ ma wëralee ci sama kanam ak sama gannaaw sama ndeyjoor sama càmmoñ yëgatuma ci dara ba mu àgg si léegi Abu Sufyaan mi ngi woote naa na ñëpp daje te déglu li may wax eh yéen doomi ndey ak baay eh wax ñu daje. mu ne léegi xam ngeen ne bani Qurayza ak bani Nadir xot nañu Safwaana xot nañu Awaasin xot nañu daañu tayle ci suñuy doom te bëgg a rek ñu bañee ñu mën a génn ci ñun suñ leen joxee tayle yooyu ñu dem jébal ko Muhammad mu rey waaye ñoom xot nañ ñu ba noppi ay naafeq lañ léegi sax te gis ngeen pexe yi Muhammad def xam ne yaaram mosu boo xam xaw ma fu ñu ko jëlee ci àddina bi de ak ngelaw yi nga xam ne moo wàcc ci ñun te Muhammad dañu jubloo ceeg moom bëggut a xeexal kenn mooy ñun kon nag léegi li ma ci xam daal nañ ñu ngi man nag su ngeen ba dégg sama ndigal su ngeen ba bañ a dégg sama ndigal pour sama wax ci àgg rek. ma war sama gëlëm dem Makka sama àggale rek ñu daan kaa moom buur ba teg moom la buur di wax ne yaa ayyuhal lazina amanu yéen gaa ñi gëm alquran iskuro fàttaliku leen neematulaay xewal yàlla aleykum ci yéen is jaakum ba dikkale leen ginoo gino ay dén ñu booloo ci wàll ba ngeen di gas xanda fa arsalna tan xiir alayhim ñoom rihan ngelaw wa ginoo dun ak i leen lam tarawaayoo gis leen ko te booba yàlla yemut ci ngelaw la rek kat yabal na ay malaaka malaaka yaa ak seen i wol da di dóor ca bopp yi xéefar eh, ya laaw masa dañ yàlla basiran di aji xam bi maa taamaroona jël ngeen jëf ko de jaa ookum bañu dikkale min fawqikum tukke ca kaw seen oo min asfala ak tukke ca suufe min gum ci yéen waaw kaw xur wi ak yëpp a ngi fees ak ten ko kaw yëpp fees ak xare way zaaxati ak ba jenge laftaaru bëriya ba balaxati ta jot alxulubu xol ya alxanaajira futéede ku nekk jàq nga sax xel génn ba tolloog sa put te su noona da ngeen di jot bu bilaay ci yàlla su noona am jot yu wutee de te booba di leen di jot jot nañ jot yu bokku ñi leen di jot na ay te yëngalee fi yéen saaran yëngal sax di leen bëgg a aji sax leen parce que jàngatal yi sax xoolu ba dara waxal munaafiqoon naafiqi góor wala si naa si xolo bi maa ji nekk la ci xol seen maralum doo di pëstéef maa waxaatanaa dalum ñu laawa yàlla wala ko waakab yonen tan ci ndimbal i daa xurooran la rek baatin rek ñu yàlla ko ci ndimbal yépp ndeke tewo kene neen wastu jàngatal xaalat ba waxee taay fu ci kuréel minum ci ñoom yaa la yees reba e eh, yéen ñooñ medina laa ma xaama jët sax waaye lakum ñaa leen e waa Medina ñëw leen dellu ci seen kër ya far jëma dellu leen dellu leen ci seen kër ya waaye saa yu tey jii soo paree comme kuréel yi ci ñoom na fi yonent ñi ñëw ci yonent ne ko may ma ndigal rek man ma dellu mën a tuma fee nekk yaqulu yaquluna danañu wax ina buyootunaa nakay nekk nun awratun aji gàtt la awratun bu mu aji taxaw de ni ñu ci kër ya amut dara lu ko waaw njiit noon ya waaw a waaw ñi di way gàtt rek Iblis dana def ñu na muy laa firaaran la daw rek walaw duxilat doonte xarafeefoon na ale dina min aqtaariha fi ca wàlli Medina suma suyiloo topp laa jëf leen al fitna ta jéefër laa tawaa ah, kon dañu dikkal ko de booba day ñooñu àgg nañ koo xam ne bu leen yëfari taxoon gannaaw ñëw ne leen murti leen rek ñu daal di murta ci taxawaay wamata la basoo ta yax sax ñu bi aaj moom i laaye sere dara ji néew de wala ñun xamu jëf waaye woon noona méngale fi ñu radd baare gannaaw de ba xam ne jaayante woon na nga yonent ne duñ daw mukk wakaanam mës na dañ adulaay dara yàlla ma soxlañ di luñ laaja bul waxal dañeen faakum a si alsiraaru daw ñu faratum dem daw ngeen ñeen moo ci dee dee nag moom kenn mënu koo daw soo dee mu topp la xawit xat li ikak ray de isan boobu booy isan a lañu dawee laa booba lañ gan dawee laa tuma tawoona defu dunduloo leen jaadina dinaa xali lan dara def ci ay gis teen de waaye kenn du ci lu may la def ci fanam de pour waxal man sa ne si ana kandi kaaka yaa fi hukum dana mu musal leen mi na laay ci yàlla in araada nem na mëna dugg ci yéen soo na alkare su leen yàlla bëgg xaalak ana ku leen mën a xaar aw araada yi na mu bisim ci yéen rahmatan ak musal wala mu bëgg a musal waaye kenn du leen mën a lor wala yi dana xam ci ñu lakk ñaa leen min doon laay turul yàlla wala yéen ak jëriñ fekk dana mu wala na si ren bi jaage naa de ak yàlla mu xam na yàlla al muwaffiqiina way xare loo ñoo min kum ci yéen de yàlla xam na naa fexe yi nga xam ne ñu doon xoote génn jëm ci ñoom duñ teew fukk xare ba lu may nga xam ne ngis tan ashhadu di ñu way naay alaykum ci yéen naay nañ lu bëgg leen a dimbale day daa jaa def di daal xaw ko ragale raay tom di tàng leen jëm furona ñuy seet iléegi jëm ci yow te dooru dana wëndeelu ayunum ay jëkkeen te lëddi yoptaa jëm wëndeelu waaja def na muur alay ci moom minal mawti ci waxtanu dee de nga xam ne ñu nga fudi seeni bët mel ni kooku lay waxtanu waaw fakaratul mawti nekk ci moom day daa saa dem na alxawfu ragale nag su fekkee ragal ya dem na nag ba dara gisul lu mooy mang gi nag séddale mang moo fi daj talaqukum ñu taw leen di alsinati ci lamiñ di daal di di way ñaw ñu dóor leen seen lamiñ yu rëy nag naa leen ñun waaw nii lañ defoon naa leen defal waaw affaire dañ di ñu di way nay al xayri ca mang ga ñu seen ci am ak mang waaw ñu ñoo defoon nii ñoo defoon naa ñu waaw fokk ñëpp sédd yi laay ka ñëwee la gaay la ñu yóbbu ñu gëmuñu de ñu ñu gëmuñu yàlla de fa ahbatalaahu yàq na yàlla amaalam ay jëf yéen wa kaana masratan zaalika boobu la yàq jëf yéen jaay jàpp ni allah war yàlla de man la xaref la saa demee xamoon na lool waaw ci xalar ba diggante ci subaar ak takkusaan te la yonent taxaw ñaan yàlla yow yàlla yow aji xat li waaw way xat li yow yàlla loo mos a dalal ci dimbal waaw jox ma ko tey soxla naa ko ñaan de yàlla nangu ñaan de ba ñaan nga nangoo nag yàlla bañ ñu ragal malaaka bëgg yéefar yi sànni leen fett la sànni leen ngelaw la ak malaaka yéen dugal ko ci leen jëloon. yéen sallallahu alayhi wa sallam ne al harbu qur'atu xare du dara lu may wuru jënde waaw ne saa yow mi nga xam ne banu Qurayza ko xam ne la ngay seen xarit banu Nadir xam la ngay seen xarit Gatafaan ak noonu Qurayza noonu demal nga wuru jënde xare wuru jënde rek la waaw saa du ñëw ci Qurayza du ne leen maay kan ci yéen ñu ne ko yaa suñu xarit boo xam ne duñ la tuuma ci dara mu ne xam ngeen ne Quraysh xot nañ leen Qatafaan xot nañ leen Hawaazin xot nañ waa Habasa ñu xot nañ te yéen yéen a dëkk yonent bi ci Medina du ñëpp woo de ngeen dëkk yonent yéen a dal na leen waaw te ñu tegtal sama wax yi na ngeen yónnee jox Quraysh laaj leen ay tayle te leen balaa ngeen a ànd ak ñoom xare ba tax ngeen joxe ay tayle ci seeni doom ñu bañee loolu rek xam leen ne ñoom ñoom xot nañ ba noppi dem ca Qatafaan wax leen loolu dem ca Quraysh wax leen ko dem ca Hawaazin wax leen ko de loolu waroon lu may jëf waa Banu Qurayza ay ndaw di ay tayle ci doomu Qurayza ne ah ànd ak tayle te doom doon ah ñi naaf fekk lañ dañ ñoo xot ba noppi Muhammad bëgg ñu jox leen suñu doom yi ñu Muhammad mu rey noo lank ah, daal ne ah Sadou wax na dëgg nangu te joxe seen doom yi ay tayle rek dañoo ko soo daw ñun gën nañ ci loolu amee nag Abi Sufyaan daldi daw rek amut amut pexe mu daw ba mu dawee dawa dawa dawa dawa dawa dañ ba sori ba soog a bind yonent bi leetar de ne gën a ci saxar yi nu xar mi géñ naa ci laata géñ naa ci mossa géñ naa ci manafa géñ naa ci asaaf ak naayda géñ naa ci hubal de génn woon naa makka ànd ak xare boo xam ne su mu mën a wëññeeku mukk lu may faagaagal naa la yow Muhammad yaa ngi ñaq ñi yaa sa saabee waaye nga teg pexe mi nga xam ne yaaram mutu koo xam yaaram mutu la xam nga ko ragal sama jaati yi nag moo la ci xiir waaye liñ naa ci laata o saak manaata asaatal naa la saaku fan du ma la bàyyi mukk du ma la féet bu weex yow ba mel ni féet a tuuti loolu bokkul jëlee ci Muhammadu Rasulullah jëm ci taxaw jëm ci taxaw ñu xaar nañ dafa kuréel ci biir seytaane yàgg na laa xot da nga wax ne da génnoon a soxla pour bëgg maa faagaagal loolu gis la moo xam ne yàlla doxal sa diggante moom doo ko jëlee sa dugub man nag dañ naa ci wàcc ci alxuraan te du ma la bàyyi mukk du may naa la indil bés boo xam ne mooy jënd la yow di ko fagal naa la indil bés boo xam ne keroog ma sama laata sama masaa sama manaata ak asaaba naay la sa ak ubat te yàlla yooyu ngay géej yëpp naa leen sama keroog taxawal la yow dafa bañ a xaalis waat la nga waat nga doog a bañ a bañ a moom la waxoon def na léegi daal daa ba dem dem naa la xaw fu ragal yaa dala xookum ñu dala xookum ñu xor leen dala xookum ñu dóor leen bi ak ci lam yi daal ñu way ñaw ak yaa fan nit way nay am xayri mang ga gaay ka ñële gaay la ñoo ñoo gëmu daa ba dala ko yaa yàlla amaaram ba sëriñ ba ko na sa day taali kilo le jëkk leen gaay jàpp ñu ala ci yàlla de yàq bi bona dana ñu jox la xaw ba kuréel ya lam ya sa boo demuñu naa fexe yi dañoo ci ci ba ba ñuy ba nga tawee ñu ci sax defe nañ ne tawuñ de ñu ne xëy dañ jënd waaye ñu yaatu ngeen ñu gën a la taamu kuree beneen yoon jawwatu danañu ñëwee daw anam baatoo na am nekkoon seen bi way mang te laaraaw ci way mangee rek daa ñu ñëwee ñu badiye alors danañu laaj anam seen de wala kaanoo doon demee comme ni ñu fi gum maa xaatu loo xare suñu laar xale leen la ay njëkkal leen parce que daanaka nekkoon na la ñeelan ci Rasulullah ci yoon yàlla Ibrahima rek ci xasan su bëri ay rafete waaye ba xare ba tattee ba sax waroon gën a roy ci yoon bi sallallahu alayhi wa sallam de yeneen ci moom dafa sax xare mëstan maxadi da yeneen bi waaw wane gannaaw bu dëkk lax baabal yëpp mu sa daw ñoom kaana ñeen ka nekk na mu yar joote na mu yaakaar laa léegi a gën a mu ragal laa yàlla wala yow ci kër laa koy dara ji de parce que kala tamit laa la te doon dugg laa ji de wala maaraa waaye ba ci te al moom dina way gëm ña sax saa bopp bi rëdd ya xaaloo wax nañ de maa waatuma laaw mooy de dëhal ñu ko yàlla wala boobu waa kam tam de ñu xaqan nag ñoom bañ gisee xarab laa laaw dañoo wax ne li ñu yàlla dëhal woon ne ñu demaat jana lu ñu nattoo waaye danañu dimbale am de lii nag rek yàlla dinañu dimbale ndax dana yàlla war a doon wax ak yeneen yi comment ça va ba liñ seen gars yi maanaam da rek dëgg la parce que lii ma nekk ci yëngu de ñoom rek da leen yokk waa ak jébal seen bopp yàlla ak yeneen moom it naa ñu nekk la jëwee gëm ñaari jaaru ni góor ba taxoo ñun maa loolu ñu wóoroon te ndax yàlla xale yi am na ci xam ne. dañ wóor woon ci woon ak yàlla ne dañuy xeex ànd ak yonent bi te duñ daw ñoom matal nañ ko def duñ ak nekk na ci ñoom duñ xataa ba faj nañu naa ko aajo am na ci ñoo xam ne faj nañ seen aaj seen aajo mooy ñett yi ca tool ak xare ba ñi ñoom waaye seen aajo faj na tey dañ teraangaay tey dañ bëggoon am nañ ko wa minhum ak nekk na ci ñoom mu neen te suñ ko dina mu ñeendiku de am na ci ñoo xam ne ñu ngay mu ñeendiku la leen yàlla teeloo nga xamee ne bayat ko nañ ba Kaab te génn di nag daa di maa faale sax jamoon nañ ko bu mun yow yàlla fekk ay xare des na diggante yonent ak noonam yi yàlla ñu defal ma di ca xare su fekkee xare yi jeex na nag yàlla ñu mën a sayidoo loolu jógee xare bu laa saab jam-jam dañ ko jamoon ci wu dal di daal di wut ci sotti garab na sànq ba néew ba nga xam ne waaw mi ngi lay di jëmi di te moom tamit ba yonent bi gën a jàpp ci xare ba ni xare sa sax noppi mën nga dem ba nga xamee ne xare sa dana nañ ak yam rek lañ ñu nangu nag yonent ne daf leen jëli ñu jëli ko waral ko ci mbaaw ba maag de yonent ne daf leen di seen jëm ci seen sànq ci sa at maag de at ma nga xam ne moo xasee ñëw de waaw ci ñoom suuf ñi bi ñoom ci la bokk boo ma fàttaloo ba waxtu ñun sax dina waxtu rek yéen ci ngeen ma fay laa yàlla saaka seen way dëggal ñu ci ci seen ci dëggal de loolu yoo xam ne parce que bu bëri amul naa dana naa fexe de incha allah dem soob na aw yàq mooy ci moom la suuf alayhi salaam ñu la am yàlla ñaa nga ko fa na ñëw ba fay ci moom mer seen de yàlla delloo na yéefar yi ak seen mer yàlla loo xamuñu xayran luñ nam seen de dañ ne mën amuñ ko rek kafa laaw fekkal na yàlla al moom dina way gëm ñaar te saraa xare yàlla fekkal na ci lu ña xeex wala ca ngelaw la laaw ma sësañ yàlla aw di aji dëgër de asisan di aji mat ci nguuram de waam tala tam wàcce na dina saaroom dimbalante na ñoom ñoom ñaari kitaabi ci ñëpp de koray ci tata seen waano koray sata ñi ñëwoon ànd ak ànd la saaf ci xarek yonent bi gannaaw buñu saxase woon ak moom ko lëre ñooñu yàlla wàcce na leen ci seen affaire rek wax dëgg fa tamit ci xolu bi ñu ci xool seen rox ba tax du da ngeen rey leen te ñooy koy sax waxtaan si naan da ngeen di jàpp ba li xam kuréel te mooy ja jigéen ñaar ak bonheur jox na mu leen alxamum suuf seen loolu yaaram ak kër seen waa seen waa son ak suuf dem te taw waaw son dëgg xam ne àggagu leen ca xaybar. kooku ànd ak na sa dañ yàlla ak yeneen ala kulli shay'in ci lépp réew de loolu mooy bani Qurayza ba yéen bu ñu tuddee day bu ñu tuddee mu salama si sangu rek ci naaw romb ko def nekk leen ñu wàcc yéenam ñu malaaka yi day wàcc bi yéenam def mu ne bani Qurayza ba yéenam na ku fekk gàtt baax bani Qurayza ba daal di ñëw daf leen seen tafaja daw leen ñaar ci guddi gannaaw ga nag yéen ñu ne leen wàcc leen ci sama àtte ñu ne ko ñemewuñu sa àtte mu ne mu àtte ci yéen rek moo wéyal ci yéen noo baara rek mu jëli Sadou nag Sadou àtteel Sadou ne àtte naa mboolem góor ñu mën a yenu gànnaay yëpp nañ leen rey ñu ci def ñëpp nañ leen def jaam de yéen sallallahu alayhi wasallam ne ko àtte nga àtte ba nga xam ne moom la yàlla gërëm ci kaw asamaan juróom-ñaar de yaa yoon na wàcc na ci jëbal yonent ba sallallahu alayhi wa sallam de booba juróom ñeent lañ nday waa Aysatu ak Sawdatu ak Xafsatu ak Ummu Habiibata waaw Zaynab la tudd moom itam ak Zaynab bintu Jahsh Haaris ak Maymuna ak Safiyatu ñooñu waaw jamono ya nga xam ne dañ doon sonal yonent bi nag di ko laaj di ko laaj di ko laaj di ko laaj di yonent sallallahu alayhi wa sallam nar daal di dégg lépp daay daay daay laaw pour mu gën di dégg weer daal di def dara leen di tàkk jëlee maa ko def nag fekk baax baaraam maa di ba nga xamee ne am na ñaar ñaar fan ak juróom-ñeneen ñu ñu ñu ne ko weer nga génnoon ne bu ne ko weer noonu rek ñaar fan ak juróom-ñeent te loolu weer ba tey waaye ñu wàcc nag. léegi su dee gannaaw yi bëgg naa lay wax xabaar boo xam ne bu ko ci toog lu may defar lu doon ko bàyyi yàlla na ne naa la ngeen bàyyi boole bi ngeen may fekk te xam naa yàlla ka jël sama xarit yàlla jaala na ko moom loolu naa ci fàttali ko lay ko mbay moom xam naa yàlla ka jël ko yéen su ne ko yéen jot na yéen su ne ko ku nekk laa joxe

man yaa ngi waaw ñoo ngi koy laajal balaa baaxul ci dëkk kaala ko sa day daal di gën a def. gërëm daal di gërëm allah wa yàlla na. loolu jàpp na yàlla. waaw su dee. والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى عن صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله أما تشاء ومن يقنط ku toppanamu ànd ak toroxlu min kun na ci yéen jabar yonent bi di laay ci yàlla wa rasuli ak ab yonentam koo xam ne ci yéen jabar yonent bi nag topp na yàlla xunóotu mooy topp gu ànd ak toroxlu ngeen topp yàlla te toroxlul ko topp yonent bi te toroxlul ko wa taamal tam jëf saalihan jëf ji yiw jëf jëf jëf mooy farata ak naafila nuutiyaa nu jox ko ajraa yooram marratayni yaari yoon de naka nga xam ne ñoom jaay nañu àdduna ak taari àdduna yi sànn yàlla ak ak yonentam ak àllaaxira yàlla it faye na leen suñ toppee yàlla ñaari yoon lañ leen di bindal de waxa tax naa tam xadoo laa ñeel ko ris xanu wërsëg kariman wu daa ji tedd te mooy aljana dencal wërsëg tedd de te mooy aljana de jabari yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tànnaloo nañ diggante addina ak yàlla ak ab yonent ba nga alaaxira ñu tànn yàlla ak ab yonent rek ak alaaxira yàlla faye na leen ku ci topp yàlla benn bu mu def ñaar lañ ko koy fulandeel de naka nga xam ne waxoon na ne ci nettale suñu maam yàlla ñaari mbugal lañuy am naka noonu suñu topp yàlla itam ñaari yoon lañuy am de naka noonu ñooñ yàlla ñëpp ñi nga xam ne wacc nañ seen nam ma xam ne yàlla rek ak ab yonentam mooy yàlla bu ñu def ñaari mbugal lañ cee am mbugalam far yàlla ak mbugal ma nga xam ne mooy taxe yoo na ko buñ toppee yàlla itam ñaari yool lañuy am de yool ak jage yàlla ak yool ba nga xam ne moom la ñu jële ca topp ga def ñuy topp yàlla nag dañuy topp yàlla ngir am yool wala ñuy topp yàlla ngir teew fi kanam yàlla ñooy topp yàlla ngir teew fi kanam yàlla danañ am ñaari yool de yoolab jege yàlla ba noppi ak teraanga ja nga xam ne moom la ko yàlla jox de mooy wërsëg wu tedd wërsëg wu tedd du am lu mooy jaal jaana wërsëg wu àddina nam mën a digge ndax yàlla du ko fab mukk jox la fokk mu jaar ci keneen koo ko jox ko wala mu jaar ci sabab sabab ko jox la ko fokk mu am laxasu daal sooga ak ci yow moo tax ak nam mën a demee rek tëddu wërtëgu alaaxira nag moom yàlla ak jëmmam mooy bomboo jox la ko kenn du la ca ñaax dara du wax ne moo la may lu mooy baax ak yàlla ga rek woo wërsëg rek moo tëdd moo tax mu ne dana leen jox wërsëgu tëdd wërsëgu tëdd mooy aljana wala wërsëgu tëdd mooy yàlla ci boppam de yàlla ay karim yàlla dana ko jox wërsëgu tedd mooy mu am yàlla de su topp yàlla ngir xam yoolab yàlla dana dem aljanna te aljanna wërsëgu tedd la ndax wërsëg xam ne fay bàyyi ko yàlla mu basaratan wala topp yàlla ngir bëgg a àgg yàlla yàlla dana ko jox wërsëgu tedd mooy yàlla dana ko may yàlla de te yàlla mooy karim yaa nisaa nabi yéen jabar yonent bi sallallahu alayhi wa lastuma déet yéen ka aadin ngeen di naka menn mbooloo mi ne ay jigéen ñi de yéen jabar yonent bi doo leen jigéen ñi kese rek de di doofu leen ak jigéen ci de ahadu waxadooy cosaanam dàq rek lay àndat mufrad ak tasniya ak jamu ñoo ci xam kenn ahadun lañ koy wax bu dee mbooloo yi ahadun lañ koy wax yéen jigéen bi yu duhu dee na mel na mbooloom jigéen jigéen yi àddina rek yi taqaytu na ndem ragal ngeen yàlla ñu ne nekk giñ nekk ci kaw jigéen ñëpp ñu doowu ñëw jenn jigéen sart baa ngooru su ragal nañ yàlla wala yéen jigéen yonent bi ni doowu leen ak jenn jigéen waa ji foofu la yem ini taqaytu na ragal ngeen yàlla nag wala sax bu leen sorox nooyal bil xawli ci wax ñeel góor ñi de ndem bëgg ngeen ragal yàlla nag yéen jabar yonent bi na ngeen di ñagasal seeni wax bu ngeen di wax góor waaye bu leen nooyal wax ñeel góor ñi de fayat ma sabab soo dana yaakaar àll fi góor gi nga xam ne fi xal bi aji nekk la ci xolam maradu nag naa fekk dana yaakaar ci yéen daf de waxul na wax leen xawlan wax maarofan judumu aji nooy de yéen jabar yonent bi bu ngeen di wax góor bu leen wane genn nooy de na ngeen ñagasal seen wax ndax bu mu xam benn yaakaar ci yéen bu ngeen ragalee yàlla bu leen nooyal seen wax aaday jigéen yi ci jaahiliya dañ daa wax wax yu nooy ak seen way yooyu ñuy way di jàngal góor ñi yooyu yëpp nga xam ne fa yëngal bànneexi jigéen góor ñi te di leen yaakaar loo ci ñoom loolu tere nañ ko jabar yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak mboolem saalihaat yi ñuy wax góor buñ nooyal wax ja de nañ wax wax ju gàncañ de ba bu ñoom benn yaakaar waqar na sax leen fii buyootikum na ci néeg seen yéen jabar yonent bi sax leen ci seeni néeg bu leen génn rek yonent sallallahu alayhi wasallam nee na gën ci jàkkay jigéen mooy xóot xóotam néegam rek wala tabarraj na bu leen génn tabarrujal jaahiliyati kam génn ak way réer ña alula ñari way jëkk bu leen génn di feeñal seeni taar naka jigéen ñëwoon ci jaahiliyatu bu jëkk ba nañ doon def yéen bu leen def loolu de tabarruju ci jigéen mooy feeñal taaram tabarruju ci loxoy arab mooy koy ci kaw burji nekk ci kaw waaw soroor su gudd soosu jigéen nag boo xamee ne dafa wuññeeku feeñal ay taaram mu nga mel ni dafa dem yëg ca kaw sooroo sore di wane boppam yàlla tere na loolu bu leen ko def naka ko jaahiliyatu yu jëkk ya doon defe jaahiliyatu yu jëkk mooy diggante Adama ak Nuuhu jaahiliyatu bu mujj mooy diggante Iisaa ak yonent Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam naka nga xam ne ci jamonoy jaahiliyatu bu jëkk xaawit ba nga xamee ne murtad na ba aadama dàq dafa beru mook ay doomam ñu dem dëkk ci genn joor di bay waaw gannaaw ñi ñoo njëkk a def xalam waaw fowukaay yi waaw di fa ñu ñëwee ci ci góomi ci ci loolu yaay léegi bu njëkk mooy dafa dale ci xaabil ba ci noonu jaahiliyatu bu mujj waaw mooy nga xam ne yonent leen génne ci kéefar mooy jaahiliyatu gannaaw Isa nga xamee ne yàlla wax na jabar yonent bi ne nañ sax ci seeni néeg duñ génn loolu moo tax sawdatu balaa ji wàccee dañu ko na ko nañ génne tàddam nga ji néegam génnul néegam de bu Sidina Omar daa aji dafay may jabar yonent bi ñoom ñëpp buñ bëggee mu yóbbu leen ñu aji ñoom ñëpp dañ daa yaan rek buuru jullit waaye sawdatu moom dafa bañ de ne ma waxar na fi buyatiku na lañu wax man daal su génnee néeg bi de sax ma fi génne de noonu la def ba nam dee waa xim na taxawal leen salaata julli waa dina na taxawal julli yéen njabooti yonent bi te leen génne asaka waa xim na topp leen laa la war a solo ak topp leen yàlla topp yonent ñoom seen ak tanu foofu la nekk de innamaa yuriidu laahu naka dana nam yàlla li yusiba bu mu deme ankum walis leen rijji sa bàkkaar aalal bayti yéen yéen ñoom néegab yonent bi de muy mu naada wala aalal bayti dana ma jag ko yéen néegab yonent bi de waa ñu na soppa ji lextisaar yàlla bëgg naa demee bàkkaar ak sobe sëpp ci ñooñu néeg ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nga xamee laa ji jabar yonent bi la wàcc nag moo tax jabar yonent bi itam waaw li moo ko nay dëggal mooy ne ci ñoom néeg ak yonent lañ bokk def tax wante wuta nag aarul bayti ñooy ñi gëm yàlla ci bani Haashima Mutalib ñu ne aarul bayti mooy doomi Hasan ak Husayn ndax yonent sallallahu alayhi dafa mas a boppam ak mbàjj Faatima tu ñëw mu laxas ko ca mbàjj ma Asan ak Useynu ñëw mu laxas leen ca ca mbàjj ma ne yàlla sama ñoom ñee ngi de waaw yàlla nga leen laabal ak laabal dafa buntu ne ba ne amiin ba ñëpp di ko dégg loolu wane na ñooy ñooy alul bayti waaye nag gàttante wut ak ñeneen bokk ci def mooy fanaanu kaayam nit ñu ngi bàyyi ko ci mabitu waaye yaram joyal nañ ko nag ba di ko bu nekk di leen xalamuñ sa sax waxtu guddi néeg bu nekk rek la léegi yéen ñooñ néegab yonent sallallahu alayhi wasallam ndem ñooñ aqiil ak ñooñ jaafar ni ki banu ñoom la ndem ñooñ hasan ak husayn li ci mën a am dewe bakkaar ñaal leen yéen ñeñ ñëw yonent bi de wayu tahirukum wayu tahirakum tam laabal leen tasfiran ak laabal de te yàlla daf leen a laabal ak laabal waaye fàttaliku leen maayu laala def na jàng ko fi góordiku na ci néeg seen mi naati laay ci alxuraan yàlla ji de waaye laab bi yëpp day ñu ngi tënku foofu de bu leen fàtte mukk li ay li ay wàcc ci seen néeg yi yàlla di ko diglee ka tere ñooñu ñooy ahlul bayt ñi nga xam ne laab nañ de dali ku matal sunna si yonent inna laa naka yàlla kaana musuma dañ latiifan de aji ñëweti ay xeejam xabiran de aji xam baatini ay mindeefam naka biti de fasaleeg woog diggante xalil ci ibrahim ak habib nga xam ne mooy muhammad de xalil ci lu ko yaaram mooy koo xam ne da doon na fi ak yàqam ngay mësa aw yàqam su la bëgg a yàqal mu fekk ko su ko bëgg a yàqal nga fekk ko kooku mooy xarit ah Ibrahima nag yàlla wax na ne jàpp na ko mooy xarit benn jigéen yaaram na ne léegi Ibrahima kontaan na rek ci yàlla di jàpp ka doomam muy xaritam xarit nag kooku doon Habib de yonent moom mooy Habibulaay Habib gën a foor xarit de di Alxuraan joxe mooy xabiir mooy ki nga xam ne lum ñaan boromam mu jox ko mooy Ibrahim xabiir nag mooy ki ñu jox laaju de Ibrahim moo ñaan yàlla ne wajnubni wa baniya an na'budal asnaam ne yal na ko yàlla wattu moo ci doomam ñu bañ a jaamu xërëm may na ko loolu ci doomam yi nga xam ne topp nañ ko Habib nag moom <clears throat> Habib moom dañ ko ne innama yuridu laahu li yuzhiba ankumur rijsa ahlal bayt comme laajagut may nañ ko moom laabal ko moom ñoñ ñegam wax ne huwa alladhi asmaa an yaghfira li xati'ati yawma diini yaakaar na yàlla baal ko pencam yàlla Habib ñu ne ko inna fatahna laka fathan mubinan liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar alim moo wax ne waj'al li lisaana sidqin fil akhirin yal na ma yàlla may tagg wu rafet ci ñu mujj ñi habib ñu ne ko wa rafa'na laka dhikrak noonu la seeni maqaama wuute de ñoñ ñeega bi yonent bi nag yonent sallallahu alayhi wasallam waade na ne maa ngi dem waaye danaa bàyyi fi yéen yaari yëpp téereb yàlla bi ak sama ñoñ ñeeg maa ngi di waade yàlla ci sama ñoñ ñeeg maa ngi di waade yàlla ci sama ñoñ ñeeg nee na duñ fa sant ko ñoom moom ñoñ ñeeg bi ak téere bi duñu fasantikoo ba bañuy koy fekk ca jéegam ba fii kawsara kon ñoñ ñeeg wi ñooñu sax ci dina yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñooñu nag teral leen ngir yonent bi sallallahu alayhi wasallam màggal leen ngir yonent bi sallallahu alayhi wasallam loolu ci mandargay gëm yàlla la bokk de ku woote ne sërif la daal jaas njaboot ak yonent la bokk bu wéet bu xeeboo wéet yow teral ko rek yow jullit ñi am ak ndaw ci ñeg néeg bi daw ak jigéen ñëw ci samar xanda fekk fa ab sëriñ boo xam ne borom xam-xam la borom ni taalibi la ñu ñëw ne ko man nit ki laa mu bokk ci ñoñ ñeega bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam dama bëgg nga sàpp ma rek mu ne ko ba nga indil ma seede seede ne ñëw ñëw yonent nga bokk ah mu ne ko man sumu ranke laa maa nga daw génn sama réew ba fii fu may jëlee seede mu ne ko boo indiwu seede su ko wéyal rek du ma la faale mu jóge fa dem jitiga ab yowot newot ba dalal ko te guddi boo dajee gëneen bi gis koy jëm yàlla taxaw yonent ngi naandal nit ñëpp nday joor ak càmmooy ba Fodé Diagne bi mu ne dama leen di ma si seede na ci sama xeet nga bokk mu xeew di laajte xam ne lam defoon sëriñ bala ko yonent bay fayu mu xeew di laajte rek te ñëw ak yahud ba ci ndaw sax ne yahud bi jégal ma ci gan ma yóbbu ko yahud ba ne ko ah ndax li nga géwént biig li nga gis gis naa ko may itam te tuub naa ci loxoom du la ko jébal Abdoulaye nu Taher benn borom xam-xam la woon bokk ci bëgg yonent am benn waaye boo xam ne dafa amoon bor juróomi téeméeri li bi doro te amul dara lu mu ko fayere te gàcce bëgg ko dal muy ñaan xet li ci yonent géwél di gis yonent sallallahu alayhi wa sallam yonent ne demal ci Abdulaay mu Taahir ne ko yonent bi nuyu na la na la fayal bi mu koy ñëw ci Abdulaay mu Taahir ne ko yonent bi nuyu na la na ne nga ma sama bor bi mu ne ko bor bi lum la mu ne ko juróomi téeméeri libidoor mu ne ngi ci nuyoo bi ma indi bi bàyyi ko ci yonent juróomi téeméeri libidoor a ngi muy li yonent wax am juróomi téeméeri libidoor a ngi waaw ci bégal gi ma bégal de innal muslimiina wal muslimaati kooku lu ko wasal wàcc na ba nga xamee ne Ummu Salamata jabar yonent na ne yàlla day moom góor ñi rek lay tudd waaye ñun jigéen ñi daal boolewuñu ci dara buur daal di ne innal muslimiina naka jullit ñu góor wal muslimaat jullit ñu jigéen tudd góor ña tudd jigéen ña wal mu'miniina ak way gëm ñu góor wal mu'minaat ak way gëm ñu jigéen lislaam mooy nga seede ne waruñoo jaamu kenn lu mooy yàlla muhammad mooy yonent yàlla ngay taxawal julli or weeru koor génne asaka ndem am nga xalal xaj ne ba ndem mën nga ko taxutaaka ci liimaan dëgg liimaan nag mooy nga gëm yàlla gëm gu dogu gëm alxuraan gëm yonent yi téere yi ak alaaxira ak la ci aju rek gëm ndogal ak yàlla xam ne loo xam yàlla dogal rek wal xaanisiina way topp ñu góor wal xaanitaati ak way topp ñu jigéen ak góor ñi nga xam ne dañuy topp yàlla di ko toroxlul jigéen ñi xam ne dañuy topp di ko toroxlul wa saadiqiina ak way dëggu ñu way muñ ñu góor wa saabiraati way muñ ñu jigéen muñ yetti daraja la am muñ balaa ba bañ ko jooy mooy muñ gu ndaw muñ ndigalal yàlla ba def ko mooy muñ gu digg doomu muñ tere yàlla ba bañ koo def kooku mooy muñ gi gën a jafe mooy muñ gu mag def wal xaasiyina way toroxlul yàlla ñu jigéen wal mutasaddiqina ak way sadaxi ñu góor wal mutasaddiqaati way sadaxi ñu jigéen wa saayimina ak way xoor ñu góor wa saayimaati ak way xoor ñu jigéen wal xaafisina ak way wattu kuroo joom ay pay wal xaafis ñu way wattu ñu jigéen def wa zaakirina ak way tuddaña laa yàlla kasiran tuddu gudde aji bari wa zakiraat way tudd ña de way tudd ñu jigéen ña de fukki daraja ngoog yépp jigéen ñi góor ñi ñoo cay waaw ñoo cay buufante maqaama yépp maqaama bu góor jot ci diina jigéen dana ko jot de lu may ñetti maqaama rek risalatoog nubuwatoog alxutbaaniyatul wasma abdallah wa qaduna yàlla law ñu leen maqfiratoon ba waa gi nag yoon afiyoon bu dee aji màgg de ñoom ñooñ la ñëpp yàlla xadoon na leen ab yoon ak baal leen seeni bakkaate daraja ji gën a kawe ci diine mooy zikkar ndax zikkar mooy caabi wilaaya ku gën a bari zikkar ci jaam rek kookoo gën a jege yàlla kenn du nekk jaamam yàlla du yàlla bëgg lu may bata bari lee zikkar bata lu bari lee yonent na sikkarkat ya raw nañ sikkarkat ya raw nañ ne mooy nga xam ne dañuy sikkar guddeeg bëccëg buñ taxawee buñ toogee buñ tëddee na ne tudd leen yàlla moom yonent bi dañ wax ne waaye diw jinne ko jàpp gis nga sikkar moom yàlla sakkalu ko benn haddu def nga rek na bëri julli li ko yàlla yi bëgg yépp juróomi julli moo war am na waxtu yoo xam ne xaraamal nañ ci julli ak waxtu yoo xam ne sib nañ ci julli koor am na waxtu wu xoor am na bés yu daganuta xoor waane sikkar moom kasiiram rek la yàlla wax de nañ nañ ko tudd lu bari te lu bari fa yàlla xam nga ne dana bari de nit ñi ay xaaj lañ nit yi seen sikar su bari mooy ñuy sabbaal gannaaw julli gu nekk subhaanallahi ñett fukk ak ñett alhamdulillahi ñett fukk ak ñett allahu akbar ñett fukk ak ñett tém la ko mottali téeméer ñu ne laa ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul yooyu métu waalaa ko di seen xadir am daal su góorgóorloo ba bët bu set mu tudd yàlla lu man ñetti téeméer yoon diggante sabaar ak cant ak laa ilaha kàbbar yëpp li muy def ci yàlla ci bés bi daal lu bon bon mu mën ñett téeméeri yoon amab kese moom su defee loolu bon tudd na yàlla lu bari murid bu soobu bëgg ci yàlla fukki junne ñaar bët bu set loolu mooy bari lam aarif yi na nag ñoom luñ leen sant mooy buñ fàtte yàlla benn gendeeku bu ñu dul yàlla toq ci seen xol de loolu fépp ci daaya nga fa mënul nekk moo tax moom lay ñu naa su fekkoon ni lu dul yow toq na ci sama xol benn yoon te fekk njuumte la sax ma ni murtad naa de yooyu ñoom dañuy fàttaliku yàlla te duñ ko fàtte mukk mooy daaya ragal yàlla nag ci taxula a xatu xaati yonent mooy nga di fàttaliku yàlla te doo ko fàtte mukk di ko sant te doo ko weddi mukk di ko topp te doo ko mooy mukk xaa si jaami yàlla yaa nga yàlla ñu ci yàlla boole boo dee maqama yooyu yëpp la ñu ko góor ñu jote noonu la ko jigéen ñu jote waaye yonent na ne góor ñu bari mat nañ waaye jigéen ñi ñoom ñu néew ci mat ne mat na Maryama bintu Imran ndeyi Insa Asiyatu bintu Musa xam jabari Firawna Asiyatu bintu Xuwaylid jabari Muhammad Aysatu doomi Abubakar Siddiq jabari yonent Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak Fatimatu Zahra doomi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci yonent ne mooy sangab jigéen ñépp ni yonent bi doy góor ñi de xeet ñooy safara waay gisuma leen góor ñi nga xam ne dañuy amee ay génni nag di ko dóore nit ñi ak jigéen ñi nga xam ne dañuy xoddu ba noppi sarafle xoddu seen yaram nekk ci biti teg ci seen bopp yi mel ni jegéni gëne mi buxta mais duñ koon banu aljana ki nga xam ne bu ko jegee doxab juróom téeméeri at mu kañ la mu ne gisi ñooñu fekkewut seen jamono ñëwut ci Sénégal itam ma kaana li mu'minin wala mu'minatin kooku lu ko wasal wàcc na ci Abdullah ibn Jahsh doomu bàjjani yonent bi sallallahu alayhi wasallam ak jigéenam Zaynab bintu Jahsh Umaymatu bintu Abdul Muttalib moo leen jur xam nga tamit bàjjani yonent lañ rek julli daamatul lu muy tànn lu muy toppale Yàlla ak yonentam digle leen balaa ya jawacee Zeynab ñëw fi yonent sallallahu alayhi wasallam ne ko tànn naa li yàlla ak yonentam tànn ñëw ne nangu naa tànn li yàlla ak yonentam atte ko gëdëm naa def nag yonent daal di may Zeynab daal may Zeynabu Zeyd ndaya la am jox ko kili malaana ak ak muuraay ak lëf ci gët ak misik buur ne waman yaasi ku na mu laa yàlla wara solo ak ab yonentam faqat dalla réer na mu dalaa réer mu bineen gu dee aji bidde ku moy ndigalal yàlla ak yonent kooku xaw na rek yoonu réer rek jalaal juumati na foofu njuumte boo xam ne boo gën a rëy ci mbooleem njuumte mi mu ne yonent may sey bu séet gannaaw ga bëtam gis ko mu bëgg ko déet bëgg koo fase yonent di ko aaye demewul noonu de ba nga xamee dogal na yonent bi may Zeynabu déet naka la ko séet takk rek yàlla xamal yonent bi ne ko séet dana ko fase te naa la ko yonent bi nag loolu gis ci xolam ndax xam na li ci naafeq yi xalaat noonu seet mën day mën da jabaroo seenugu mas da jaar moom fii jëkkat di jabar ba ñëwee daal di ñëw ne yonent rek man seenugu mi dama ko bëgg a fase yonent ne ko ragalal yàlla te bul ko fase lum la def mu ne dara dafay réylu ci sama kaw rek ndax li nga xam ne moom jigéeni bani Haasim la Serif la man may mbay àllal may wan man daal dama koy fase yonent na ko ragal yàlla bu ko fase te yonent bi mu koy wax loolu itam xam na xel ne seet du mën na denc ndaw si mukk ndax jabar yonent bi la loolu la yonent bi doon na buddu cofeel waaye li jalaal wax nga xam ne ne mën da nekk ne bam ko ko ba na fi mu gis ko bëgg ko moom mooma yaru ci genn kër doomu bàjjanam la benn mu ko mu sukk na hiitu genn ana fan la ko mos a ñàkk a gisee ba di ko soog di gis lii yéen. xamal na ko ne seena bu jabaram la loolu ba ko yonent na yàlla feeñal na ko de leneen li leneen li firi kër yi yàlla feeñalul leneen de lu may feeñal rek ne seena bu jabaram la de waskur jàngatal istaqulu ba da wax li la si ñaal ka nga xam ne anamala xéewale ala alay ci moom te mooy séet ba jox ko lislaam waanam ta daga xéye ale ci moom yowit nga xéewal ko ba goreel ko ba ko yàlla gannaaw bu mu nekkoon di jaam nga naa ko am sik jàppal alayka ci yow sawjaka jabar sa ba taqilaa ragalal yàlla bu ko fase watux fii ta ngay nëbb fii nafsika ci bopp sa malaaw loolu yàlla mu fii aji feeñal la mu ko ngay nëbb loo xam ne yàlla dana ko feeñal digg ba cëg mooy di nëbb ne waaw sey na sa jabar la te féet du ko mën a denc mukk foog mu fasanti moom jalaal ba tey man njuumte la naa nga nëbb loo xam ne yàlla dana ko feeñalal mooy mbëggeelam ak ne bu ko séer waccee danga ko jël wa tax saa danga ragal naa seni ñe yaa ngi ragal naa fiq yi wax naa Muhammad denc na jabari doomam wala yàlla aquma yexeyaan tax saa bu nga ragalat ko de yàlla rek nga war a ragal yow bu ragal ku moom wala maa xaba ba matale zeydun féet min haa ci moom wataran xaajo sowoj naa kaa ñu denc loola ko de ba nga xamee ne siet na ndigal yonent rek daldi dem fa Seynabu te Seynabu jàppee ne matal yàlla de ne yonent may naa la ko de pas-pasab sëy baagoo yonent sallallahu alayhi wa ba mu ko labat daf ne siet gisuma kenn ku ma gën a ci yow moo doon ndaxam lim daa mu ne ko ba tey yow laa demal nga tudd ma ci tey na bu ne dama ko bëgg seet ne ba ma yónni loolu ba ma ñëwee ci bunti néeg ba seet bu dafa màgg fi man ba ñëwee dugg sax ci néeg ba ngir li nga xam ne yeneen tudd na ko de mu ñëw ne ko bégal ci waa dina alaxira yonent ne daf la bëgg mu ne ko ba ma julli listixaar noonu rek yonent sallallahu laay ji wàcc ci moom wala maa xasaa ba matale saydun féet minaa ci moom wataran aajo zawaj naaka denc loo nañ la ko yàlla de du kilifa noonu lay fase sëy yàlla takk sëyam séera bu ci boppam yonentu daal di ñëw rek topp ci séera si daal di ñëw toog ci kaw lal ba ak jabaram gu kumba gi kat lim saytale sëy na bu mësu koo jéetale jigéen rey sax ab gàtt baalax albaangoog li kay laa yakkoon a ngir bu nekk dina al mu'miniina ci way gëm ña rajun tiif te aswaay ci ade yaayim ci jabari way ñuñ xooseen de ndax boo lëgee soo xootee ni diw sama doom la te du sa doomi ndigg boo bu fas bu jabar takk ko dagal na ci yow rek di daa xabaw ndem matal nañu minu na ci ñoom mataram kaana masa dañ amru laay mbiram yàlla ma fa luñ def de yàlla lépp lu màtte woon ca asal atte ba dana fële dana nekk na mu ko attee woon de gis nga yàlla dafay fay Seynabu bintu Jaasin ak ni mu amee daraja di doomi bàjjeni yonent bi ba mu nangoo attee yàlla ak yonentam ñu may ko séet te séet dafa ñuuloon bakkan ba not mu nangoo sey ak moom noonu la ko yàlla yëkkatee def ko muy jabar boo xam ne genn kilifa mayewu ko amut seede amul dara yàlla ko takk ca kaw asamaan yi juróom yaar rek yëgal ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam yonent daal di ñëw xarab teraanga foofu la yem féet itam bi nga xamee ne yonent sallallahu alayhi wasallam doomi muhammad gannaaw ga yàlla di ko kenn waxati doomi muhammad muhammad du bàyyi kenn jabar ji nga xam ne moom la dencoon fase ko yàlla may ko yonent bi loolu yëpp xolam teey ca mu gën a gëdëm atte yàlla ak atte yonent noonu la ko yàlla terale moom ba jël turam wi yaxal ko ci digg alxuraan mboolem saaba yi doo dégg turu kenn ci yaxal alxuraan la du kenn lu may seet moom rek la turam ñëw noonu ci alxuraan ñu di ko jàng ba pencam yàlla fa lama xada zaydun minha wataran zawajnakaha doo gis tudd Abubakar doo gis tudd Omar doo gis tudd Fatimatu du jaagale Ali kenn nekku ci yaxaw alxuraan ñi di tudd turam di alxuraan gi jàng ba pencam yàlla lu muy féet loolu wecc na moom itam daraja ju ko yonent ba joxoon moo gën téeméeri jabar itam yonent na dugg naa ci aljana seen jigéen ju rafet ma laajte kii ko moom ñu ne ma seete ko moom moom la ko yàlla fay Zeynabu de maakaana xelut ala nabi maakaana nekkul ala nabi war yonent bi min tiis bi ma farada laa ci la daganal la ko yàlla loo ñeel ko yonent moom lu yàlla teral rek loolu bañ waaye loo xam ne yàlla daganal na ko su naafeq guddal seen làmmiñ itam yonent faarewu loolu sunnatulaay kem baaxab yàlla fi des na ci ñaaña xala wéyoon nañu min qablu jëkk jëkk de te dara amul lu bees lu may lu daa am rek moo yonent yi jëkk ya góor ñi dañ ngaa fefe ay jigéen ñi denc leen yow itam yonentam yàlla nga rek sañ ngaa denc jigéen moo xam kuma kuñ fase moo xam kuñ fasewul la ndax denc sunna la wa kaana masta dañ amrulaaye atteb yàlla xadaran di luñ dogal max dooran di luñ wéel de dogalab yàlla dara mënu ko jañ de te yàlla dogaloon na ca asal ne Zeynabu bintu Jaasin yonent dana ko jéema may Zeyd waaye du sotti de waaw ndax Seynabu jabar yonent bi sallallahu alayhi wa sallam allasina ñaañu yuballiquna danañu jotoo risaalaati laa yonent yàlla yow yaxtawna dañuy ragal yàlla wala yaxtawna te ragal di ñu aadan kenn illa laaw ndara yàlla de wa kafa doy bilaay ci yàlla asiban wattu jëfi ay mbindeefam de ak seen hisaab de naafiq yi nag sëyeb yonent ak Seynabu guddal nañ jàllam ñu pour téléphone yi ñu def xaar ci sama doom ñun di ba ñu juróom-ñaari doom fekk juróom-ñaar la. mooy Tayib mooy Tahir ndax mooy doom bi nga xam ne gannaaw yonent bi la judd. ñooñu ñëpp ku ci nekk ba ma amee fukki weer ak juróom-benn la génn àddina kenn feeri ci soow. lu tax yonent yàlla bañoon na mu am doom ju de. walaakin na nekk na mu di yonent bi yàlla ndax yonent mooy mu yëg yonent yi yonent ba am gannaawam doom mbootam baayam la su fekkoon ni wala yonent yi góor yi géyant nañ bu fekkee ci ñëpp itam laa bi yàlla te bon yonent am gannaawam te yàlla dogaloon na ne mooy mu njëkk moo tax ay doomam yëpp dañoo dee balaa ñoo feram soow de doomu jigéen ñi ñoo dund moo tax yàlla tànnoo naa feq yi Muhammad denc na jabari doomam du dëgg Muhammad denc ñu mooy waaw jigéen joo xam ne geneen góor mu sofe de waaye du jabari doomam de moom mooy yonent yàlla te mooy mu yonent yi wakkaana laaw ma sa day yàlla aliman daa ji xam ci kulli shay'in lépp def rek xam na lu nekk te xam na ca bokk na ca xam ne yonent bi am gannaaw yonent Muhammad sallallahu alayhi te bu doomam di doomam dundoon lu du de boo doomam dundoon nekk yonent de mu jóg jamono waaye bu ñëwee rek moom lay àttee amuñ njëlbéen gi ak mujj li ciy gën wax na ne gën ci sama xeet mooy ñu jëkk ñi ak ñu mujj ña ci diggante bi nax nax a ngi fi yàlla yàlla boole ci ña gën yaa xaw ma yéen sama. lakum ayyuhalladhina amanu yéen gaa yi yomal faar gaa yi mbit mu ngeen di way not bi tar ci suuf si tuddee laa la dikran tudd kese ren bu dee aju bari de. waaja mooy wax ba tey de. tudd yàlla tudd gu bari de. dawe woon na samay bu nekk dina am seen am ñetti téeméer ana ku dana mu dimbaleen mu ni si daay ñu ñaar in jaanaan ko yàlla daal gën sa bañ ko fàtte ana ku ñuy dimbale wa sabbiru sabbalan kum tarum dimbale wa asiran ak jangoor maanaam waxtu yëpp de dinaa loolu a moom bu ko ñàkk a defee waxuma leen dara lu may rey mooy te leen jàng may rasax borom nga day ñi wër de subhanallah xam ne amana gëm na moom alhamdulilah maa buur bi nga xam ne yow dana mu julli alayhi ci yéen. bisalli alaykum dana mu yërëm leen. julli yàlla ci jaam. mooy na mu jox ko yàlla. wa malaayikatoo dana julli malaakaam ci yéen. dana julli ci mooy dana yi ñu julli ci ñun mooy malaaka yi di balul yàlla. di yuxrijakum ngir ma daaw déet ma daaw déet buur lii yàlla boobu ci jaam la jaam di xamee waaw mbootam eh, génn ci kéefar faw ah, nekk ci gëm yàlla wa kaana masada yàlla rahiman daa ji yërëm bil mu'miniina ci way gëm yàlla eh, ña ngay xoo ñëpp yërmande yàlla masada ci diine eh, loolu dutuddee rahmatu wala xamal ne mooy maanaam julli gi mu tuddee ñooñu tahiyyatuhum nuyoo seen tukke ci yàlla doomu yàlla xaw na woo maanaam ñi dañuy yàlla may daa ñu mbugal yàlla nuyu ak bu na ko yàlla ko a wax ma tam ñe ko min ak ñaaji jubal wala xaat na mu la ñu leen ak yoon karima ci ak yoon day jël yoon bu tedd mooy aljanna leen ko ci yàlla nga bàyyi ko rek mu baasharatan dara ko xub ci diggante ba yaa ayyuha nabiyyu ee yow yonent bi innaa naka nun arsalnaaka yónni na la shahidan shahidan ngay aji seede maa la yónni nga nekk seede si ñoo la yónni nga jëm ci ñoom wa mu bashiran ci mu digal ku gëm na mu waxal janna wa nasiran te aji ragal loo ku weddi na mu wax safara wa daayen te aji xooy la laay jëm ci yàlla da ngay xooy jëm ci topp yàlla bii si bii leeral te yàlla yoo jox li ñëpp waxte woowu dafa jëm say kandiye mu ay kandiye goo xam ne itam muy leeral la rek bi mu ne moo yónni yonent muy woote jëm ci moom ci ndigalam il faut mun a wàll ndigal de. moo tax be. kooku sëtëb Yuusuf mu nekk la de. daa iman moom ndigalay ànd. jàppandal moo tax be joxe li jaasa joxe ndigal. yéen ngi sax dañ ko jox ndigal ci xoote jëm ci yàlla. dina dina xam ne dina bi xaari sultaan ci wutal aw lay ataaw xam ne jaamu nga fi ka na attaqué seen maqatan ko ku ñu def dafay tax ñu tëj lëndëm nga ko ñu fekk jaam daf koo gis rek ci karal ko boppam ci jaam gis ko boppam mu salaan nguru de mu ne ko tabaxal moom nguru laa. ngi xoolee yàllaa ngi xeebal yonent bi muy xoolee jëm ci yàlla. xoolee way gëm wal munaafiqiin ak naafiq yi yéefar ak naafiq duñ la mën a wax bul ànd ak ñoom mukk ci loo xam ne wuti naa ci yoon de wala bayil asaaw ndorteel lor duñ la mën a lor bu ko faale tawakkal doon la laay ci yàlla sukkandiku ci yàlla rek yàlla doon la wa kafaa doy na bilaay ci yàlla wakkeel ci aji doy wakkeel ci suñ doy na di dem ci moom rek waaye li mu wax ne yàlla judul man am na sax defe naa ne dafay nar rek daal di leen di yaa yoon dina amoon na leen gaañ ngeen alquran waaye ku xamoon yàlla la wa kazalika kem googu le réer nag axtum ndam dañ ngeen almuminaat way gëm ñu gëm ñu tabaxuna ta bu ñu ta leen wa sabbi an tamasawuna jëkk bu ngeen booloo ta ñoom ma la kum jëm ñu leen alayna war leen mi ne tax ñu da tax dina dëj da ngeen takk ko rek su fekkee dañ laa may jigéen ñu dugalaal moom dara bàyyi ko na nga leen di yóbbaale waaye yéen na nga leen di yóbbaale. waaye inal axirata naka al axira. di ñëwoon can. yéen moom daal ñu xalaat ñu def sax waaye. maanaam lépp ñëw nañu ne yàlla ñaaw teef. genn wàll ak can nga moo di ñu gëlëm de. maanaam yéen ku jëf na mu saale an tëdd yow na dendal nga ñaan saa yi taxaw saa yi ka jigéen. bu wata moom moom yi aji dëgg daw. walaay ka xeere gaay yàtta xuloo ba ñu xaram. ajjana. yur soxla na def yow yéen a ngi naa naka nun axalal naa daganal nam laka ñaala aswaaje kay jabar sa laati ñaaya afeeta jox nga leen joorow nay canseel yàlla daganal na yonante bi ay jabaram yi nga xam ne san na leen wama malakat ak la moom na ko yaminu ka ndeyjoor sa bi ma afaa laaw ca la delloo na ko yàlla alayka ci yow naka noona jébéer yi nga xam ne moomoon na leen defee ni taara loolu it xalaal na ci moom ni ki safiyata ak ak mariyatul xibtiya rayxaaniyat rayxaanatu amoon na ñeneen di taara safiyatu nag li wét mooy defu ko taara de daf ko bayala mbayalaam mu ne mooy canam takk ko de wa banaati amika ak doom yu jigéen tax sa naka noonu sa doom yu jigéen tax soo ko bëggee takk wa banaati amaatika ak doom yu ay bajjan sa wa banaati xaalika ak doom yu najaay sa wa banaati xaalaatika ak doomu jigéen lay tax sa de laati ñooñu Hajar na gàddaay nañu Maaka ànd ak yow loolu ñooñu yàlla tudd na leen ngir muy teraanga ci ñoom rek waaye yàlla yonentu génnul àddina lu ma yàlla alaalal na ci moom jigéen yépp lu dul ay xarmanteem wamraata nag jigéen mu'minatan ju daaji gëm in waa ba dem may na mu nafsa boppam li nabi ñeel yonent bi in araata dem na mën a nabi yonent bi a ngees ke a bu mu dencat ba de naka noona may na ko jëpp jigéen ji ñëw ne ko may naa la sama bopp rek kooku jabaram la Aysatu ne ko gisuma yàlla lu mooy dafay dab sa bànneex de dafay daw rek di seet luy sa bànneex a bakkan rek waaw mu yoonal ko ndem yàlla dab bànneex a bakkanam waaw seho ñun day waaw yonent bi sallallahu alayhi wasallam yàlla daganal na ci moom ay jabaram mooy juróom-ñeent ñi nga xam ne tànn loo nañ leen ñi tànn yàlla ak ab yonentam ak jëpp jigéen joo xam ne takk na ko ni ki nit ñi denc ak lépp jëbeer boo xam ne moo ko ndem daf ko jënd ndem daf ko jàpp naka noona jigéeni doom jigéeni bay taxam doom jigéeni bajanam doom jigéeni najaayam doom jigéeni bay euh, tantaam su fekkee gàddaay na sart la ca nekk njël benn lislaam gàddaay la ci njullit ku gàddaayu rek sax lislaam matut ak mag jëpp jigéen bi ñëw ne yonent may la sama bopp yonent sallallahu alayhi wa sallam labat jigéen ak ñaar ñii bàyyi leen te xarafat ñoom ñii ñii leen lu jiitu sax mu takk ñi nga xam ne takk leen bañ do ay jabaram fukki jigéen lañu ak ñaar Xadijatu bintu Xuwaylid kii nag dundam moom rek ay jabar yonent moom amul wujje ba mu dee yonent takk na Aysatu ak Sawdatu ñooñu ci Quraysh lañ bokk ci géñoo takk na Xafsatu doomi Sidina Umar naka noona Zeynab bintu Jaasin ñu yoon takk na Ummu Abibata doomi Abi Sufyaan takk na Ramlatu al Juwayriyatu ak Ramlatu ak Safiyatu bintu Huyay ibn Akhtab ak Zaynab bintul Haris fukki jigéen ak benn yi boole woon leen ci jenn jamono Xadijatu booba moom dee ñetti jabar dee nañ ci loxoom mu des juróom-ñeent juróom-ñeent ñooñu ñoo ko téye ñoo di ay jabaram sallallahu alayhi wa sallam Mariyatu Qibtiya jébér la boo xam ne mu xaw xis moo ko joxoon mu def ko taara moo jub Ibrahim doomam amoon na yeneen yeneen taara itam safiyatu moom du taara yonent daf ko bayala def bayala ga mu di ak canam loolu it yonent ko jagoo Aysa dana ne dara musuma naqari jaa dina lu ma naqadee ni jigéen ñi daa ñëw di may yonent bi seen bopp su jigéen ñi maye boppam moo xanaa amu leen bàyyi leen maye yàlla daldi ne yépp jigéen ju may yonent bi boppam rek waaye bu yonent boo denc ko jabaram la mu ne ko sa borom nag gisuma lu mooy sa bana ab rek lay dab lu la neex rek mu yoonal ko xaalisatan mbir mu aji jagoo làkk ci yow min doonil mu'minina walis way gëm yi waaye loolu nag ci xasaay si yonent lay bokk de yonent rek sañ jigéen ñëw ne ko may naa la sama bopp mu daal di ko def jabar ndax sëy ci sariya ab daal fokk mu am kilifa gi koy maye ak jabar ji ci boppam mu wéet ci sëy wéet ci xeta ak can laa bu dañu jox ko can lum néew néew ak pas-pas bi laa bu dañu fas fokk itam moo am seere rek ba ñuy fas wala buñ fasee te kenn fekkewu ko balaa ñoo xaraf seedeelu seedeelu sàkk seere rek saaba yi noonu lañ daa dence musuñoo takk ci kanami seere lañ daa takk ba noppi yégle ko mu yégle ga mooy do seddee sëy daal bu fekkee ni jigéen ak góor gi rek la mooy ni kaaxu sirri omar na ne daganalu ma ko te su fekkoon maa ci jiitu kon danaa ci jami doj be danaa ku ko def ma jam lay doj ba nga dee ni kaaxu nag ko di wute nañ waaye li wét ci ni kaaxu mooy loo xam ne amul ñaari seede de ci ngërëm Maalik nag boo amee seede sax soo amee kenn koo koy nëbb rek ni kaaw ci moom juróom ñii daal laa budde ñu yëg sëy bi wala rek du sëy waaye daal su ko juróom ñii xamee daal kon dootu ni kaaw siri di leen ko sax loolu moo wét jëkkët ji jabar ji kilifa gi ak ñaari seede lu néew néew daal sëy bi ñooñu nañ ko yëg waaye góor gi rek ak ndaw si kenn yëgu ko la xewoon ci jamono yi si dina Omar ñu naa mu ñëw mu ne ko lu xew mu ndaw si dañoo bëggante tey aw ma alal ju loo xam ne waaw rus na ko feeñal moo tax suñu ñu suturaal ko maag moom rek ñoo ko sedde Omar ne mi ni kaaw séréer lii day su ma ci jiituroon waaw naa la jami doj ba ngay dee waaye du ma ko daganal di sëy ba loolu mooy ni kaaw sirri waaye su ko juróom yéegee daal kon dootu ni kaaw sirri de waaye la ci sëy nag moo ñu feeñal ko waaw moo tax ñu di ci tëgg ndënd daganal lañ ci tëgg ndënd waaw moo tax ñuy def waaw ak ciit ngay éviter nit ña ndax bu seede yi dee ba jeex itam waaw ñi ko yëgoon ñëpp am ñu des seede ci sëy ah, pour doom ji la bu fekkee takk nga jigéen kenn séedewu ko su doom ji juddoo mën nañ koo xas ne dafa juddu ci lu takk waaye soo xamee ne am na seede nag dindil nga sa doom aw xas rek alim naa xam nañu ma farat naa la ñu farat alaale yi ñoom góor ñi fi asaajim ci jabar seen góor moom liñ ko may mi mooy bum takk bum bum am jabar lu mooy dafa takk ci kilifa ak can ak i bum takk lu ëpp ñenante ñu muy boole te waaw na joxe can de yonent rek a saña waaw denc jigéen te joxut ko can demut ci kilifaam sakkut seede lu tax yonent moo gën a xëy ci jullit bu nekk boppam seede lu muy jariñ ak kilifa lu muy jariñ ci sëy ëllëg suñu loree ndaw sa ñu jóg taxaw yonent moom du lor kenn moo tax le moom may nañ ko may nañ ko mu denc waaw santeelu ca kilifa yi de soo gisee yàlla yaa yonent noonu nag ci soley denc bi ko tabee muy wax àddina yëpp jëm ci yàlla moo tax ba mu may ko mu denc jabar yu bari ñenant ñoo ci bokkoon ci Quraysh ñu ci des ci yeneen giid lañ bokkoon ndax ñii di ay mbokkam su dencee ñoom jabar daldi am fi ñoom doole ñi xam ne ay jaamur la it su dencee ci ñoom rek ñu daldi nekk ay mbokkam su ko defee ak mbokkam gën a yaa oote bi mu oote jëm ci yàlla gën a yaa rek loolu tax yàlla may yonent ci denc loo xam ne mayu ko keneen ku dul moom yonent nag duut nit koo xam ne baneexa bakkan dana ko jaamal naka kenn ci ñun def lu mooy lu ko yàlla digal ñi jam lislaam danañ jam yonent jabaram yu bari ñu doon denc wante fekk na Suleymaan ibnu Daawuda ñett téeméeri jabari gor la amoon ak juróom ñaar téeméeri taara baayam téeméeri jabar la amoon te terewutoon mu di yonent yàlla yonent nag ba muy juddoo te am ñaar fukki at ak juróom mësuñ koo tudd tudd jigéen mës ta bëgg jenn jigéen ba ni takk xadijata bi takkee xadijatu mës ta soxla jeneen jigéen benn xadijatu génn àddina te boobu la nekk ci jamonoy ndaw nekk ci jamono yoo xam kooku su toogee juróom fukki at ba laq juróom fukki at di takk ay jabar bànneex yóbbu ko jëlee su doon mu def ko ba muy ndaw ndigal ak yàlla ko ci yóbbu te seetal ñim takk rek ci ngay xamee ne wutut bànneex kuy wut bànneex ci jabar da wuti jabar ju ndaw yonent ay màggat rek la ay satar rek la ci njàng ñu ci des ñëpp ñoo xam ne ay saaba ma dencoon génn àddina ñu nekk di tumuranke di surga mu yërëm leen tàpp leen rek sallallahu alayhi wa li kay laa yakkoona nit bu nekk dina alayka war la xarajun tiis yaa xalal naa la ci soloy denc ndax bu la xam daaw ci tiis wa kaana laahu masalan yàlla xafooran yaa ji baal rahiman yaa ji yërëm de tur ji man tasaaw kooku lu ko wasal wàcc na ma nga xamee ne laa ji wàccoon léegi bañ tànn looyee jabar yonent yi su ko wasal wàcc na nga xamee ne laay ji wàccoon léegi bañ tànn looyee jabar yonent yi ñu tànn seen jëf jure jooju nga xam ne jëfoon nañ ko yàlla naw ci ba ne léegi nag yow yonent daganal du daganal duma ci yow nga fase ci ñoom kenn di ko wate keneen ñii nga xam ne tànn nañ yàlla ak yonent dama xalaaxira daal say jabar la doon ca aljanna ba loolu ni loolu xatal yonent bi sallallahu alayhi wasallam yàlla ne ko tur gi da ngay man tasaaw ku nga soob bi ñu ne ñoom may nañ yonent bi séddale moome waru ko diggante jabaram nakam ware góor ñi su xeboo kii moome mu yéexe ko dem ci keneen lu tax moom digganteem ak xeet ñu ngi mel ni sangag sangag lu moom moo tax de ay xay de waru ko moom mooy suñ sang ñun ñëpp ñun ñëpp ay jaamam lañ wattu wii da nga tàpp yi léegi jëm ci yow man saaw nga soob bu la neexit nga tàpp ko ci say jabar sawdatu ba mu dijjee yonent daf ko fafe ñu ne fase na ko ba ne ko jàppalee ñu ne daf ko bëgg a fafe sawdatu xam ko mu toog ca yoonu jàkka ja nekk yonent ba mu bàyyi ko ci jàkka ja mu ne ko man soxla ci bànneex a bakkan nekk di sa jabar ci àddina ak alaaxira rek doy na ma waaye bu ma bàyyi de nang ma bàyyi ci sëkkët ay gi nga ma jox may naa ko ay sata rek yonent nangu moo taxoon mu daa jox nday ay sata ñaari moomeen jox jabar yi ci des benn bés de guddi sawdatu ga Aysa doo ko doon te sawdatoo ko ko may moo tax daga na ci jigéen mu ne jëkkëram sama xay may naa ko diw wala mu ne ko may naa la ko yow de yëpp a yem woo ko mu jox ko ko neex su seetee ko neex mu ne ko may naa ko diw it ba tey loolu dagan la moom la yàlla wax na in imra'atun xaafat min baalihaa nushoosan aw i'raadan falaa junaaha alayhimaa an yafsalahu baynahuma sulhan wa suluhu xayr moo gën de waman it taxayta ku nga sàkku mi man xasalta ci ña nga ber wala junaa déet bakkaar alayka war la su neexee nga am ci say jabar ñoo xam ne da leen guddi soo jëkkee ba bëgg ci ñoom kenn sañ nga ko dellu sakkooti de beroon na safiyatu ak sawdatu ak seen abdul haris ak Ramlatu wa Ummu Habibata jagañal Aysatu ak Hafsatu ak Ummu Salamata ak Saynabu bintu ñooñu la daa jox moomee ñi ca des dañoo ci seen madrasa rek di jàng diine de war nag madrasa jigéen bu jëkk samp ci àddina waaw mooy kat yonent ba sallallahu alayhi wasallam daalika loole adnaa moo gën a jegeñ an taqarrabu seddat ayununa ay gët de wala yaxsan na ta buñ jàq wayar dayna tañ gëdëm bi ma te taw na te nga jox leen de soo gisee yàlla may loolu yonent jigéen ñi dañ ko doon lëjal bi marlanteeg moom a ko xuloo bi nga xamee ne yàlla may na ko lu ko neex mu def léegi nag jigéen seen xol sedd na de lu ca waay am rek xolam sedd wala yàlla yàlla mu dana mu xam maa fi xuloo kum la nekk ci xol seen yàlla xam na li nekk ci seen xol ci mbiram jigéen ak jàng jëm ci ñenn ña wa kaana laaw masta day yàlla aliman di aji xam ay mbindeefam aliman aliman aji yéexe bugal de ay sata la gënoon a bëgg te nit mas naa ñëw ne ko yonantu koo gën a koo gën a bëgg góor ñu nag mu baayam waaye bu daa seddale waa këram lu mu leen di séddale daf koy xamale rek ne yow yàlla li moom mii laa ko séddalee li ma moomul nag yàlla ma baal le xol bi moom moomuma ko waaw kooku yow yaa ko moom man moomuma ko waaye li moom di ko séddale daal dama koy séddale ci xemoo ba tànn loo ga weyoon wàccee te jigéen ñëpp ñoo tànn yàlla ak ab yonentam yàlla ne ko laa yaxi lu daganut laka ñeala nisaaw jigéen ñun baabu ca gannaaw juróom ñenent an tabatala du caagen bu nga wattat bii na ci ñoom min aswaaji ni jabar de daganu ci yow nga fase juróom-ñeent ñi de dem indi ñeneen laa ji mën naa ñaari taawe daganu nga takk ñeneen yeneen jigéen teg leen ci ñoom juróom-ñeent ñi nga xam ne tànnoon nañ yàlla ak yonentam wala daganu ci yow nga fase kenn ci ñoom watte ko jeneen jigéen wala waaja ba kajule yéem doon rafu suuna taar fen de gannaaw gi nag yonentu su gisee jigéen taaram yéem ko lool taxut mu sañaa wacc kenn ci juróom yonent ñi def kooku ci palaasam de illaa ma malakat nare la moom na ko yaminu ko ndejoor sa lu may taara wa kaana laa uma sa day yàlla raqiban di aji wattu ala kulli ci lépp yàllaa ngi fuug lu nekk de amma dagalu ci yonent mu jël jeneen jabar ji du juróom yonent yi nammut loolu bu fase kenn ci ñoom bu fase kenn ci ñoom wala ñoom ñëpp loolu lañ baxaaye ndax su leen fase ñoom ñëpp te sañ da day jigéen kon dafay daldi def des di surga te loolu amul ci yonent yi ndax sunna euh, sunna yonent yëpp mooy denc te denc ci jikko yonent yi gën a mat la bokk te li gën a bari ci yonent yëpp ñu denc lañ kuru yaa ak Isaa kon nag yonent bi bàyyi leen def surga loolu xalaatuñ ko mu bàyyi ci ñoom kenn wotteku keneen itam loolu xalaatuñ ko kon nag liñ ko tere daal mooy ñoom juróom ñenent ñooñu daal nañ fi des lii daal nañ fi des ba faw terewut nag yàlla xalaalal na ko mu denc jigéen ju ko neex ak jigéen ju ko may boppam ñu ne génnul àddina lu may xalaalal nañ ko mboolem jigéen ñi kan laaw na sa dañ yàlla raqiban di aji fuub ala kulli shay'in ci lépp yaa ayyuhal lazina aamanu laa tadxulu buyuutan nabiyyi illaa an yu'zana lakum na ca céet ak Zeynabu bintu Jaxsin de yonent noonu naa ceesay na ko beroy ca ab gàtt ba nga xamee ne ceet am na nag am mbooloo ci saaba yi ñu ñëw néeg yonentu toog fa bañ lekkee ba noppi toog rek di waxtaan ba guddi yonentu génn jàpp seen bu ci loxo ñu ànd génn doxantu ceet ba ba tolloog néeg day ay sata waññeeku dellu seet seet ndax nit ñi génn na ñoom déet génnuñ mu waññeeku xaat doxam du fa tolloog ñun day ay sa dellu si génni yoonu ñetteel mu dellu si ñi sa ko génn de bañ génnee rek mu daldi yor kiiraay seen diggante laa ja daldi wàcc de buur na amoon waaye yéen gaa ñi gëm alxuraan laa tadxuloo bu leen xaraf bu yoota nabi néegi yonantu ba illaa an yuzana la rek bu digaleef na lakum ñee leen ci xaraf de illaa taamin jëm ci ñaw gannaaw tey mayuñ kenn mu dem dugg néeg yonantu lu may koo xam ñëwal lekk xayra naas yi na mbit moom du ngeen way mu ngeen ko ineewog ñoram te ñam wa ngeen fay lekk itam bu leen ñëw di tollale ñam wa yekka buñ ko ngeen ñëw toog fa di waxtaan di ko néeg walakin lu fi nag idaa du'itum dem xooyeef na leen fat xuloo xarab leen ba idaa ta'amtum dem lekk ngeen fan tasiroo tasaaroo leen nag buñ leen xooyee dugg leen lekk su ngeen lekkee ba noppi rek raxasu leen rek te dali waaw ne mot dem seen yoon de wala na bu leen sax mbir mi ngeen di way wet leen te nag li hadis ngir waxtaan waaye nag bu leen ko def nag muy néeg boo xam ne ngeen fay wet leen te nag di waxtaan ina saalikum naka googule sax seen ci néeg yonent ba kaana musuma dañ yoosi di lor na bee yonent ba de bayes ta itama yaras minkum ci yéen ndax jëkk ngeen di jëkk ci néeg yonent waaw loolu dafay lor yonent bi de wala yàlla la te yonent na kersa ba du ko wax dafa bëri woon kersa ba mel ni jànq boo xam ne

yàlla itam amul lu muy bay ci ragal waaye mën naa bay def nag ci kaw kersa kersa mooy ngëbu xol ci soo xamee yaa ngi gaar ci yaa ngi def loo xam mën nañ la ko loolu jàpp na ci yàlla dayo ba nag mooy bay yàlla nag dana bay du bay mukk wax dëgg rek rusu ko ba di ko bay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam na ne yàtt yëf ku ko def rus nga yàlla ka yonentam de koo xam ne taxaw nga ci bunta néegab jullit di ko noyu ko joxagul la ndigal ci dugg nga dugal sa bët ak limaam bi jiite mbooloo di ñaanal boppam bañ caa boole mbooloo ma ak limaam bi ñambale ngaan waay ba xam ne moomu boppam muy jiite nit ñi ci kaw melo woowu yooyu na ne ku def turum nga yàlla ak ab de way daa saaltumu na mataan kooku lu ko wàcc na ba nga xamee ne kër yonent bi ci njël benn naka kër ñëpp la Seydina Omar nag mas la dañ ci wax yonent naa ko sa kër gii ñi baax ak bon ñëpp di fi dugg loolu warul ah yii dal sa jigéen ñi bu fa góor duggati yonent nag du def lu may li liñ ko digal Umar yàkkam ci ndigal li wàcc ba guddi jigéeni yonent bi mu di génni tànk te booba amaguñu ay dem ca àll ba mu seen sawratu ne ko eh, xam naa la de yow sawratu ngir bëgg rek kii daay li muy sant yonent bi yàlla joxe ci ndigal de ba yàlla joxe ci ndigal nag daana ko fuukaree naa yàlla daje naa daje naa ak sama borom ci yett yëf noonu naa ko maqaamu Ibrahima nañ ci def ak yàlla wàcc laa ne def leen juleekaay ci maqaamu a noonu naa ko fiital sa jigéen ñi waaw yàlla wàcc laa kiiraay ji maa ngi Badar itam la ma ko fexeeloon ba way nga wàccee lool la ànda de way daa saaltu moomu na dem laaj ngeen leen ñoom jabar yonent bi mataan ay jumtuwaay mataan yóbbal mataan ay yére ba soloowu na laaj leen ko min waraay yi ci gannaaw kiiraay de bu leen duggati ci kër yonent bi su fekkee ne xam nga nag ay njëfu yoo xam ne ci kër yonent bi nga ko soxlaa boo koy laaj itam bul dugg de nanga ko laaj ci gannaaw kiiraay saalikum loole seen ataru moo gën a laab li xulóo bi suñ si xol seen xulóo bi nag xol seen ñoom jigéen ñi looloo gën a laabal seen xol yéen góor ñi moo gën a laabal itam xol jabar yonent ba de wa ma kaana lakum an tu'zu rasulullahi kooku lu ko wasal wàcc na ci talaatu ibn Ubaydillahi Taymi bokkut ak talaatu bi bokk ci fukki ñi nag dañoo bokk bokk turu wajur bokk jiit waaye du talaatu xayri de du talaatu sayaaf meneen talaatu la dafa wax ci xolam rek waxu ko sax ci làmmiñam ne bu yonent dee daal ma takk dangay sët buur daal ne wa kaana xellu lakum ñee an tu'zu bu ngeen bu rasulullah yonent yàlla waru leen a lor yonent ci dara wala an tankihu du jaageen bu ngeen dencal azwaaja jabaram min baadi ci gannaawam abadan dafet araam na ci yéen ngeen denc jabar yonent bi gannaaw boo xamee ne génn na àddina inna saalikum naka loolu seen kaana masuma dañ asiman di mag bakkaateen raaya fa yàlla de loolu bakkaat mag la fa yàlla de moo tax jabar yonent ñoom seen giiru dund sënj ci ñoom ba yonent génne àddina li def ci seen dund yëpp dañ ko tëj Aysata juróom benn at la am yonent takk ko mu am juróom ñeenti at ñu jébal ko yonent bi sallallahu alayhi wa ba mu amee fukki at ak juróom ñett la yonent génne àddina mu toog ba am juróom fukki at ak juróom ñett soo génne àddina te doxut fi sëy jabar yonent yi ñu ci def noonu loolu nag juróom ñeent ñi rek ñoo jagoo loolu waaye xam nañu yonent takkoon takkarafut ak ñoom nag ñooñu may nañ leen digal ñu sëy yonent sallallahu alayhi wasallam takkoon na Xarraa bintu Hakim ibn Hisaam dañ ko ne yonent may nañ la yonent rek mu bég ba dee foofa rek a jox yonent xaqam labatoon na Ummu Haani takkoon na jigéen ñi nga xam ne ci kindata la bokkoon ba ko yonent takkee ñu indi ko jébal si ko ko nday Aysa daal nday Xafsatu ñëw ne ko kii ne ko may ma ma la sa jabar ji kii ne ko man ma fuddanal la ko mu ne waaw ñu dem létt ko fuddan ko ah mu ne leen digal leen ma yéen ñu ma ci jiitu loo xam ne rek mooy bànneex ab yonent bi su ma ko waxee mu neex ko su ma ko defee mu neex ko rek digal leen ma ko nday Aysa ne ko tigi yonent daal jigéen jum jege rek nga ne ko yal na ma yàlla musal ci loolu gën a bëgg ci àddina jangoon rek ñu indi fi ba yonent ñëw ba jege ko rek mu ne ko yal na ma yàlla musal ci ah yonent ne ko muslu nga ci ku màgg jotil sa ñooñi sa senaa mu dem naa maay kuñ xot ka texe mu jiyee ñooñu nag mu dem waa dëkkam dëkk kuñ gaafal sampal ko bergena ci biir dëkk ba banam dee in tuddoo ndem feeñal ngeen seen la aw tux foofu ke ngeen nëbb ko te inna laa naka yàlla kaana musumoo dañ aliman daaj xam li seen ci lépp de na ko fay kii daay loolu yàlla waral nag ci jigéen ñi ak jigéen yi yonent bi laa junaaha deet bàkkaar alayhinna war leen ñoom jigéen ñi fii abaayi na ci bàyyi seen de jigéen buñ ko ne na xiitu itam baayam bi ko jur bokku jële mooy xarmanteem bu jëkk moom la jëkk tudd ci doom ndax baay moom mooy ki nga xam ne mës dañ di gis yaramu doom ji la ko tax la ba mu juddoo ba léegi wala am naa yéen di jaageen ay doom seeni góor doom ju góor joo xam ne itam ndaw see ko jur kooku itam yi du ko waru ko de loo hiidu yi daal sa doom ju góor mën naa dugg ci sa néeg wala ixwaani na du jaageen ay bokk seeni góor sa càmmiñ ju góor bokk ak baay wala bokk ak yow baay wala kenn ci ñoom kooku itam lii ko warul la def wala am naay ixwaan yi na du jaageen doom yu góor yi ay mbokk seen yu jigéen doom ju góor mbokk mu góor xarmante la moo gën di xarmante doom ju góor yi mbokk mu jigéen ndax mbokk mu jigéen moom doom ju góor ji xarmante la ci yow waaye jëkkëtam du xarmante ci yow wuuteeg doom ju góor yi doom ju góor moom xarmante la baayam xarmante la waaye doom ju góor yi mbokk mu jigéen nag moom xarmante la waaye baayam du xarmante de te mën naa nett li je waaw ca ca fa baayam de wala ni saa du jaageen aw jigéen seen jigéen naka yéen maanaam jigéen ñi nga xam ne ay jullit lañ ñooñu itam li du leen waru def mu génne jigéen ñi nga xam ne duñu jullit ñooñu wi du leen war na de ndax mën nañ leen a melal fa seen jëkkër ya wala maama dakat du jaageen la moom na ko ay maanum na ay nday jor seen la jigéen jaam yoo xam ne moo leen moom nag luñ bari bari sañ naa sañ na sañ naa ñoom sañ naa waxanteeg ñoom ci ci daay wattaqina ragaleel laa yàlla ina laa naka yàlla kaana mosuma dañ sey dande aji seede ala kulli shay'in ci lépp lépp de dara na bugu de ina laa naka yàlla wa malaa'ikatahu ak malaakaam yusalluna dinañu julli ala nabi ci yonent ci yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam yaa ayyuhal lazina amanu ee eh, yéen gaañi gëm alquran salloo julli leen boog alayhi ci moom wa sallimu da ngeen nuyu ko de yàllaa ngi digle julli ñu ne nañu julli ci yonent ba muy yoonal julli julli ci yonent malaaka danañ julli ci yonent ñun ñu gëm yàlla itam nañ julli ban ci yonent rek mu jaalu yàlla yi defee lu yonent defee suñ julli gi gannaaw yàlla jullee ci moom malaaka yi moo lu muy defee sax julli malaaka yi xamee ne yàlla julli la ci moom ñu gis yàlla julli ci moom doy na ko wëlis ci malaaka yi ak ci ci def yëpp daa na ko dañuy wan ñuñi maka rek ci yàlla ci dure ñu xam maka rek yoonu sallallahu alayhi wa sallam dem ñun moom soxla wut suñu julli waaye ñun ñoo soxla julli ci moom de jaamu gi gën ci jaamu yaa nga soo fi anke ne mooy alquran alquran julli ci yonent saaba yi ne yonent amaa na yow xam nañ ko waaye julli ci yow naka la ñuy ci yow mu ne wax leen allahumma salli ala muhammadin li ci moom nañ julli ci moom julli gi nag mu ngi indile jullit yàlla ci yonent bi na mel ni jullit yàlla ci Ibrahim naka la jullit yàlla ci yonent di ni doog jullit yàlla ci Ibrahim te yonent moo ëpp maqama Ibrahim ni da léegi lu lu mu a tekki Ibrahim yàlla daf ko feeñu feeñu taar te jëlil jamaal moom la yàlla jubaleeg Ibrahima julli gi ñuy sàkku yàlla julli ko ci yonent itam ñi koy sàkku mu nekk ca xeetu julli googa mu julli woon ca Ibrahima maanaam muy jamaa di lee maqaama yow sax na yàlla jullee ci yonent mooy ëpp fuuf na mu jullee ci Ibrahim waaye daal na tëjali ba di daal yëpp nay jamaan loolu la taf yóbbi di teg nit na ne man de dama bëggoon sama sullu si jaamu yàlla yëpp ma def ko julli ci yow mu ne ko soo mu gën a baax ci yow mu ne ko sama ni fi jaamu mu ne ko soo yokkee mu gën a baax mu ne ko sama jaamu yépp ma def ko salaatu julli ci yonent sallallahu alayhi wasallam mu ne ko ban dañuy fegal la say ittee àddina te baal la say bakkaar moo tax ba julli ci yonent sallallahu alayhi wasallam mooy yoon wi gën a jege ci ku bëgg a ci yàlla te xamut cheikhul kaamil àgg ci yàlla di la xool sëriñ bu mat la gaawe koo xam nag ne amul sëriñ bu mat na taxoo julli ci yonent rek am na ay saalihiina yoo xam ne bañ amul sëriñ bu leen yar dañoo taxoo julli ci yonent sallallahu alayhi wa war lu ñeen fukki junne par bés wala ba ci juróom benn fukki junne par bés gannaaw ga ñu jaag ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam am na waa xam ne dafa demoon Makka ànd ak ba ñu wàññee ba ci yoon dee ba mu xar kanam ba daal ñuul kuk bët yëqal géej gi waaw bi ba daldi fokkee fokkee fokki ba day ni am baayam ne ci melow bon daal muy jooy di jooy di jooy ba benn ba ngëmint jot ko mu gént gis waaju rafet ju weex ñëw raay biit ba rek biit ba daldi del mel na meloon xarkanam ba daldi leer naññ mu xeew moom xale ba fekk baayam melow bamim ci bañoon yëpp dañ na delloo na weex tal mu ne ca diwén bi nag na ne waa ji de eh nga ma lii daloon sama bàyyi ni ma naqadee woon yow mii ko dindi yaay kan mu ne ko maay Muhammadu Rasulullah sa baay daf doon ku bëri ay ñaawteef waaye daal ku doon bëri julli ci man la ba nga xamee ne dee ci moom wàcc ci moom moo tax ma ñëw wallu si ko def yonent na ne julli ci man benn yoon yàlla julli ci yow fukki yoon yàlla ngay bañ kenn mën a ñax yonent bi sallallahu ñun suñ jullee ci yonent amuñ ñaxeel buñ koy ñax benn julli buñ julli ci moom yàlla ci boppam dana julli ci ñun fukki yoon moo tax yonent du moroomam aadama de aadama lañ joxoon xilaafa digal malaaka yi ñi ko sujjóot benn sujjóot rek ci jamono siggi niroowut ak inna allaha wa malaa'ikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima yàlla ak malaakaam daay man ñu ngi julli ci yonent loolu moo ëpp fuuf su jot ba ñu si jotoon aadama de inna lazina naka ñaan yusalluna danañu lor la yàlla wa rasulahu ak yonentam ci naafiq yi xéefar yi lor yàlla mooy ñu koy sàkkal doom ak bokkaale lor yonent bi mooy ñu koy weddi laanamu laaw sori na leen buur ba maa dem fi duwee jaat na wala axira teg àlaxira waa da ab na mu daw ñeele naa saa woon mu gën mu yéen mu di borom ak doo da leen de te mooy safara de wala si na ñaaña yor si noonu danañu lor al mu'minuna way gëm way gëm ñu jigéen fi xayri maktasabo ci lu dul lañu fàggu ci bàkkaat faqad ihtamalo xenu nañu buxtaanan mar wa isman ak bàkkaat finan bu daaji màgg de naafiq yi nga xam na dañuy sos di lor yàlla ak yonentam di lor ñi gëm yàlla di leen sosal waa ay ñaawteef yoo xam ne toggowuñ ko yàlla xen na leen bakkaat boo xam bu màgg la de yaa yoona bi yow yàlla Muhammad kidaay li bu njëkk ci jabar yonent bi rek la jagoon léegi nag matale na xul waxal li aswaajika ñeel ay jabar sa wa banaatika ak doomi jigéen sa wa nisaa'il mu'miniina ak jigéeni way gëm yàlla mooy jul mboolem julli ñu jigéen ñëpp yut nii nañuy yoor ale yi na ci seen kaw min jalaabi bii na ay muuraay seen de mboolem jigéen jullit yëpp léegi xaraamal nañ ci ñoom ñu huññeeku nañuy sol mbubb jël muuraay teg ca defe seen baat yi du feeñ de daganu ci jigéen nit yoo xam ne gor la daal mu huññi ci yaramam dara lu may xarkanam ba ak yaari tenqeere daalika loolu at naa moo gën a jege añ yoorof na bu xameef leen ba falaay wasay na ba defut lor leen de suñ muuroo ñu xam ne gor lañ waa bay saay saay yi duñ leen gaarlu ci jaahiliyatu saay saay buy wut si naa sax du ko wut mukk ci gor waa jëbëreele ci la koy wuti de boo nag su góor ña su su gor ñu xam ne duñ ay jëbër waaw bi ñuy gaaru sax duñ leen gaaru de wakkaan laaw ma sa dañ yàlla xafooram de aji bay bakkaar ray man de aji yaram leen lay lam yan tay walaay ndem dayut al munaafiquuna naafiq yu góor ci seen naafiq gi wala si naag ñaaña fi xulub yi mu aji nekk la ci xol seen maralun ak ràgg te mooy njaaloo wal murjifuuna way yëngal ñi fi madina ci ja la nuxriyanaka walaay daanu xiir la biim ci ñoom de su fekkee dayuñ ñoom kuré yooyu man yàlla danaa la xiir yow yonent bi ci ñoom nga takk xare waaw dem waaw xareeg ñoom de su ma laay jaawiro na ko topp fe dëkkaale ti ñoog yow fi aaca medina ila xalilan dara lu néew de malxoon yinam bit muñ di ñu sori leer de ay nama suqi foo safu fekkeef leen uxisoo jàppeef leen waxutoo tarayeef leen tax ci leen ak rey leen sunnatulaay baaxab yàlla ci les na ci ñooñu xale yooyu nañu min xabu ci jëkk walan ta jële fekk ci les na ci laaj ci ñaar ba ñaal baaxab yàlla tab dilan ak watt yesalu ko dana laaj la naasu yeefaru makkaani saat ci bés penc xul waxal ina maayel moo naka xam-xamamen laa yi nekk la fa yàlla de wamaay bi ko xamalumu la la ala saata ndaxte lee bés penc takkunu def na fekk ko xariban muy aji jegeñ de ina laa naka laana soril na mu yërmande al kaafirina way weddiña waa daqadu na mu lawum ñeeleen saxeran safara dem xaalidina mbit muñ di wala na siran du jaagan aji jeñal mbugal de yow ma tuqallabu bés ba def na soppi wujjoowum ay xar kanam seen finaari ca safara yaquluna danañu wax yàlla itanaa xelam te nun ataana topp laa yàlla wa ataana tan topp rasoola yonent ba wa qaaloo tañ wax ñoom way toppee rabana yow borom sunu inaa naka nun ataana topp nanu saadatanaa ay sang sunu wa kubara ana ak way mage sunu fa abdalloona réeral nañu sabila yoon wu ci mbug de rabana wala anhum bugal leen laanan bugal kasiran mu daa ji bari de yaa yoo alisina amono yéen gaañ gamal xuraan laa takkuwoon bu leen nekk maa ànd ak seen ab yonent këll si nekk kem ñaaña asaw loroon nañu Muusa Muusa de bu leen lor yonent na bari Israayila lor yoon yonent yàlla Muusa ba wax ne dafa xuuxaan baraahu laahu te dañal ko yàlla mi ma xaaloo ci lañ wax te yàlla dañal ko ca mboolem lañ ko waxal wa kaana te nekkoon na mu wajjeen de aji daraja ween de lay la woon fa yàlla yaa yoo alisina alladina amanu yéen a ñi gëm alquran ittaqullaha ragal a yàlla waxooloo wax leen xawlan wax la dina judaa ji leen amalakum wa yaxfir tam baal lakum ñeel leen dunabakum ay bakkaat seen de mu mu ni teen ku topp na mu laala wa rasulahu ak ab yonentam xat faasa texe na mu faw sanak texe asiman gudaa ji màgg dem inaa naka nun xaral naa gaaral nanu lamaana te kóllëre ga mooy julli juróom wala mooy ponki lislaam yi juróom wala mooy gëm yàlla wala mooy laab ñoom lamaanatu bi yàlla gaaraloon na kom mbindeef yi waa mbindeef yi ci kaw asamaan ak suuf ak daj yëpp fa abay na tañ bañ an yax mil naa bu ñu xenoot ko waa sax na tañ ragal mi naa ci moom waa malaa tayanu ko lin aadama de aadama moo nangoo xenu lamaanatu ba dina woon naka moom kaana mosumoo dañ saloman di tooñaakoon boppam ba mu ko xenee lu mu àttanut jaxolan di réeré aa kon mbiram amaanatu ba de liansi balaa ngi na bugal yàlla al a naafiq yu góor wal munaafiqaat ak naafiq yu jigéen wal musrikina ak xeefari góor a musrikaat ak xeefari jigéen wayatu ba laaw te nangu yàlla tuub alal moomin ne ci way gëm ñe de wal moominaat way gëm ñu jigéen wakkaana laaw masa dañ yàlla xaforan daa ji day ñaar ay xejam rayman di ay yéram leen de